hal nunabbi'ukum bil-akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati ad-dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a zaalika jazaa'uhum jahannamu bimaa kafaruu wattaxazuu aayaatii rusuli aayaatii wa rusulii huzwan inna allaziina aamanuu wa amiluu saalihaati kaanat lahum jannaatul firdawsi nuzulaa xaalidiina fiihaa laa yaz'uuna anhaa hiwalaa قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء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 mooy baabul wudu'i min at-tawr buntum njàpp ci cin gisoon nañ ci xadiis sayyidina Abdullah ibn Zayd ibn Aasim radiyallahu ta'ala anhuma bi nga xamante ne gisoon nañ ko lu gisoon nañ ko ay yoon ci suñu jotaay bi yi weesu walillahi alhamdu wal minna te foofu gisoon nañ ci fi mu nga xamante moom la doon wax ne bi mu ñëwee mu ne dama gis yenente bi sallallahu alayhi wa mu ne bi ma ko gisee muy jàpp mu ne ra'aytu nabiyya mu ne mu ne mu ne fa daa bi tawrin min ma'in maanaam dafa laajoon ndox maanaam cin boo xamante ne ndox moo ca maanaam cin lu ndaw mu ne gisoo gisoon nañ tamit xadiis sayyidina anas bi radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamante ne dafay wax ndab li nga xamante ne moom la gis yi moom moom la yeneen bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dugaloon ay baaraamam bi def ci kiimtaan googu nga gis lu tolloog juróom-ñaar fukk wala jëm ci juróom ñetti fukki nit daal di cay jàppoo naka noonu gisoon nañ ci xat buntu baabul wudu min mu muddi maanaam bunt bi nga xamante ne moom mooy wax ci jàppoo mudd maanaam mudd comme ni nga xam ne noonu lañ ko gisoon dañ koy gam-gamlee gam ak lu war a tolloog six cent vingt-huit millilitres maanaam lool moom mooy maanaam mooy zéro virgule six litre nga xamante ne buñ xoolee li mu gën a maanaam buñ gënee set maanaam gën a taddaqiq sewal mbir mi dañuy gis ne ak maanaam loolu lay tollal six cent vingt huit bu ko defee li ñuy wax saa nekk maanaam muy ñeenti mudd nekk deux mille cinq cent quatorze millilitres muy deux virgule cinq cent quatorze litres le benn bi moom mooy comme niñ ko gisee ci xadiis Seydina Anas bi radiyallahu taala anhu ne yeneen ci bi sallallahu alayhi wa sallam da daan sangoo ci saa waaye jëm ci juróomi mudd maanaam saa jëm ci juróomi mudd waaye li nga xamante ne moom la daan jàppoo moom mooy mudd loolu moom moo nekkoon doxalinu yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waaye nag li nga xam ne moom moo bata bàyyi xel ànd ak ne dañoo sopp te dañuy xirtal ci euh, néewal ndox mi maanaam ci bañ koo yàq waaye nag loolu mooy ci kaw njàppali set waaye bu njàppali setut moom maanaam di ko euh, yaxanal boobu doo dootu ko taxati bari solo gisoon nañ ci suñ jotaay bi weesu tàmbali woon nañ ci baabul masxi alal xuffayni maanaam buntug masaa ci xuff yi euh, te mooy lépp loo xamante ne dañ koy sol te gisoon nañ ci tamit teqantal yi ci borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim indi ak seen wuute wa lillahi alhamdu wal minna gisoon nañ ci xadis bi nga xamante ne ñaari imam ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci kaw càllale gi ay imaamu maliki yi lañ rahmatullahi alayhim waaye Seydina Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma moo ko solo jëlee ko ci Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu ta'ala anhu mu ne Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa masaa ci kaw xuff yi Seydina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu mbir moomu nag xawoon na koo jaaxal ba tax na mu daal di dem laajte ko Seydina Umar baayam radiyallahu ta'ala anhuma mu ne ko su fekkente ne Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu ta'ala anhu daf laa nettali dara dara ci mbiru yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bul ko laaj keneen ku dul moom maanaam loolu day tegtale itam ne léeg-léeg saxaaba mën naa réere mbir moo xamante ne mu ñu xam ci diine la ndax masaaki xuff dafa nekk loo xamante ne lu siiwoon la ci doxalinu yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ànd ak loolu sayyidna abdullah ibnu umar ibnu al-xattaab radiyallahu taala anhuma maanaam loolu da koo fat daf daf koo fàddoon daf ko daf ko réere woon bokk na ci li nga xamante ne tam ba tey moom lañ ci jànge mooy ne kenn maanaam mënuñoo wax ne kenn dana peeg lépp ngir loolu mën naa maanaam ngir xew bi beneen bi ci des li nga xam ne moom lañ ciy jànge moom mooy ne sayyidna Abdullah maanaam ne yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam li ëpp li nga xam ne moom la ko sayyidna Abdullah ibnu Umar ibnu Xattaab radiyallahu ta'ala anhu doon gisee wala boog daanaka saa yu ko gisee muy jàpp maanaam daanu woon sol xuf maanaam kon loolu moom mooy ne daf ko daan fekk ci situation yoo xam ne daanul woon sol xuff yi loolu moom moo tax mu jàpp loolu ci moom waaye gisutoon muy sol xuff maanaam muy masa ci kaw xuff yi niki noonu su gisoon saxaaba yu bari radiyallahu anhum maanaam euh, doon ko def ci ñi mu doon ñi mu doon faral di gis lu demee nekk baayam ak ñeneen maanaam bu doon ne daf doon gis ñuy sol xuff di ci masa kon doo kon mbir mi du ko jaaxal waaye le fait que ne kon doonu ko woon moom mooy loolu lay wane maanaam ne daanu ko woon gis lu bari parce que su ko doon gis moom mbir mi du ko jaaxal dégg nga léegi euh, kon loolu mooy ne cosaan bi moom mooy mooy mooy kon tànk yi amma masa xuff bi kooku lu ñu woyofal la du li nga xamante ne moom mooy cosaan kon ñu nañ ci xadis boobu léegi nag ñu ñëw ci xadis bi nga xamante ne moom mooy moom moo ci tegu ci jëmmi bunt bi insha allahu taala daañ dinañ ci yeggale ay masala maanaam ci euh, xadis yi nga xamante ne ñoom ñoo ci tegu inshaa allahu taala mu ne xaddasanaa bil isnaadil muttasil fil awwal kitaabil qaala xaddasanaa amru ibn xaalid al te moom mooy Amr ibn Xaalid ibn Farrukh al-Hanzali al-Harraani euh, al-Harraani Misra la woon euh, moom Amr ibn Khalid mi ngi génn àdduna deux cent vingt-neuvième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala moom rek moom moo soloo ci moom imam Ibn Maaja tam soloo na ci moom waaye dafa am intermédiaire maanaam ci ashaabu kutubu sitta ñoom ñaar rek ñoom ci seen euh, ci la ci la ci la euh, imam bi nekk muy Amr ibn Khalid al-Harrani rahimahullah ci la nekk te imam al-Bukhari rahimahullahu taala moom rek moo ko fekke fekke gu tax maanaam moom moo jëlee ci moom ci lu amul dara lu dox ci digganteem ak kenn ku dox ci digganteem ak moom qaala haddathana al-Layth te moom mooy imam bu mag boobu Abul Harith al-Layth ibn Sa'd ibn Abdurrahman al-Fahmi al-Qalqashandi rahimahullahu taala moom mi ngi gane adduna quatre-vingt-quatorzième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dëkkoon na ay jamono ci madinatul munawwara ala saakiniha afdalus salatu wassalam ginnaaw ga ca la demoon madinatul munawwara maanaam ca la ginnaaw ga ca la demoon misra moom mooy faqiihu borom xam-xamu fiqh bu waa misra niki noonu moom mooy seen boroom xam-xamu hadith niki noonu moom mooy seen imam ci jamonoom moom mooy kenn na ci borom ngiir yu nga xamante ne ñooy ngiirul islam yi waaye nag moom ngiiram nekkatul comme ni nga xamante ne maanaam ngiir yi def moom ngiiram bokku ci woon euh, kon euh, moom imam boobu euh, rahimahullahu taala dañuy wax ne tamit cosaanam seen maanaam cosaanu famiyam ñoom waa ay perse lañ ñoom ñooy seen cosaan Ah, mu ne qaala moom moom imam boobu rahimahullahu taala mu ne an Yahya ibn Sa'id te moom mooy al ansari li tax mu mën a soloowee ci moom nag moom mooy ne dafa dëkkoon madinatul munawwara ala saakina afdalus salaatu wassalaam kon dañu gis ne càllale gi gi nga xamante ne moom mooy ku njëkk ki te moom mooy Amr ibn Khalid moom Misra la dëkk moom naka noonu imam al-Layth waaye imam al-Layth rahimahullah comme dafa dëkkoon Euh, madinatul munawwara gannaaw ga ma dem Misra moo tax mu solo waa madinatul munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wassalaam te moom mooy Yahya ibn Sa'id al-Ansari dàqantam nekkoon Abu Sa'id rahimahullahu ta'ala génn adduna 143e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne an Sa'd ibn Ibrahim te moom mooy sëtu Abdurrahman ibn Awf radiyallahu ta'ala anhu mooy saxaabi bu mag boo bokk ci al-ashara al-mubashsharuna bil janna radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum kon Sa'd ibn Ibrahim ibn Abdurrahman ibn Awf al-Qurashi az-Zuhri Abu Ishaq al-Qurashi mooy moom dàqantalam moom al-Madani Madina la dëkkoon nekk noonu qaadi la fa woon rahimahullahu ta'ala naka noonu bokkoon nag ñi nga xamante ne dañoo amoon jotaay ca jumaa Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nekkoon fa imam Euh, am na nag loo xamante ne lañ koy tuumaale mooy ne doonul woon jàpp maanaam ne euh, euh, maanaam xeetu qadariya dafa am maanaam seenu xalaat daf koo xawoona dugg waaye ala kulli xaalin siqa siqala imam siqala mu ne an Naafi' ibn Jubayr di doom ci saxaabi bu mag boobu mooy Seydina Jubayr ibn Mut'im ibn Adi radiyallahu ta'ala anhu maanaam moom mooy Naafi' ibn Jubayr ibn Mut'im ibn Adi ibn Nawfal ibn Abd Manaf al-Qurashi rahimahullahu ta'ala dakkantaam nekkoon Abu Muhammad wala Abu Abdullah mi ngi génn àdduna quatre-vingt-dix-neuvième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam an Urwata ibn al-Mughira moom di doomi saxaaba maanaam gis ne kon maanaam surtout saxaaba yi radiyallahu ta'ala anhum ñu nekkoon Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wa ak seeni doom yi ñoom ñoo solo suñu xadis bi ki nga xamante ne mooy Urwa ibn al-Mughira ibn Shu'ba as-Saqafi moom waa Kufa moom Kufa la dëkkoon euh, euh, dëkkoon moom ñu koy dàkkantalee euh, Abu Ya'fur moom waa Kufa la moom nag ñu ngi génn àdduna quatre-vingt-septième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ca Kufa Euh, moom mu ne d'ailleurs bi nga xamante ne moom la sayyidina al-Mughira ibn Shu'ba radiyallahu ta'ala anhu génn àdduna ci cinquantième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba sayyidina Jarir ibn Abdullah al-Bajali radiyallahu ta'ala anhu yéegoon defoon xutba boobu muy xutba bi ñu gisoon euh, ci ad-diinu nasiha baabu ad-diinu nasiha wala ci buntu maanaam ci hadith bi mujj ci kitaabul iman bi mu waxee ba pare wàcc loolu euh, moom wax nañu ne moom mii muy Urwata ibn al moom moo jëloon xilaafa maanaam moo nekkoon moo ko remplacé woon ca nekkoon fa amir euh, donte am na ñu wax ne Seydina Jarir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala bi nga xamante ne moom it daanaka ay weer lañ ci teg ndax ci cinquante et unième année bi ci la génn adduna moom tam radiyallahu ta'ala anhu waaye Urwa ibn al mu ne an abihi al-Mughira ibn Shu'ba ibn Abi Amir ibn Mas'ud ibn Mu'tab ibn Malik ibn Ka'b ibn Amr Euh, moom Abu Isa moo nekkoon dàqatam dañ koy dàqatal tamit Abu Abdullah as-Saqafi niki noon dañ koy wax tamit Abu Muhammad as-Saqafi rahimahullahu ta'ala moom euh, mooy dañ koy ñu ngi dañ dañ dafa siiwee tamit mughiratu ar-ra'y ngir gis-gis gu rafet bi nga xamante ne moom la amoon ci xeetam ci ay ak it naka noonu noonu la noonu la ko amee woon ci biir sahaaba yi radiyallahu ta'ala anhum moom Euh, ci moo tax ci arab yi ci ñi gënoon a xel ci ñoom ci la bokkoon moo tax ñi ko doon wax Mughiratu Ra'i moom ñu ngi génn àdduna comme ni ñu ko waxee léegi cinquantième année ginnaaw gàddaayu yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fekk mi ngi am juróom ñaar fukki at cinq soixante-dix ans la amoon euh, bu ñu euh, xoolee ci saxiix yi ñaari saxiix yi am na ci fukki xadis ak ñaar amma imam al-Bukhari benn xadis la wéetoo ci saxeex ci ci ci saxeexam imaamu muslim ñoom ñaari xadis la wéetoo ci saxeexam rahmatullahi alay alal jamii waaye bu ñu xoolee càllale gi ñoom ñëpp kon euh, ima maanaam ñoom ñëpp ñu ngi ci kutubu sitta ñoom ñëpp ba mu def sëriñu imaam al buxaari bi nga xam ne imaam ibnu maaja rek moo solo waat ci moom te dafa am intermédiaire bu dox ci digganteem ak moom kon ñoom ñi ñëpp wa kon euh, loolu moom mooy li aju ci wàllu càllale mu ne an rasulillah Seydina al-Mughira ibn Shu'ba radiyallahu ta'ala anhu ne an rasulillah jëlee na mu ne mu jëlee ci ndawal yàlla le sallallahu alayhi wa sallam wala boog an rasulillah muy wax ci mbiru rasulillah yenente bi salla ndawal yàlla le sallallahu alayhi wa alihi wa sallam annahu naka moom xaraja génnoon na li xaajatihi ngir aajoom loolu euh, mu ne fattaba'ahu mu daal di koy topp al-Mughira moom Seydina Mughira ibn Shu'ba maanaam am na ci ay riwaaya ne yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moo ne ko woon na ko topp moom maanaam moo ko jox ndigal googu ne ko ñëwal nga ànd ak man euh, waaye euh, loolu ndigal la bu mu ko jox gannaaw ba mu ko toppee maanaam daf koo topp bi idaawatin mu ànd ak baat min ma fii haa nga xam ne nekk na ko maa un ndox euh, loolu waaye ndox mi ki nga xamante ne moo ko mayoon ndox nee maanaam ab yéeféer la woon moo ko may ndox mi maanaam mu sotti ko ci baat ngir ne amutoon ndox ci cosaan loolu maanaam ngir ne wax ji dañ koo tënk moom bi mu génnee ne ah, ah, moom dafa kon loolu dañ ci jàngee ànd gi nga xamante ne moom la ñuy ànd ak nit nit maanaam nitu yàlla yeeg boroom xam-xam yi ak it liggéey gi nga xamante ne moom lañ leen di liggéeyal donte ay mag lañ ndax xam ngeen ni sayyidna Mughira ibn Shu'ba radiyallahu ta'ala anhu fekk na ko mu doon mat jamono ji waaye nag terewut mu doon ànd ak yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di ko liggéeyal loolu bokk na ci li nga xamante ne tamit lañ ci jàngee mooy sàkku barke ci nitu yàlla yi ak borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim bokk na ci li nga xamante ne tamit maanaam moom lañ ci jàngee ci ci anam maanaam bi nga xamante ne daf koo toppoon ngir ne da maanaam ngir dimbali ko maanaam jàppale ko ci loolu maanaam mooy ne euh, nitu yàlla bi wala boog boroom xam-xam bi laajul wala sëriñ bi laajul nga mu lay jox ndigal ci nga liggéeyal ko maanaam mën ngaa maanaam def ak coobarewu liggéeyal ko comme ni nga xamante ne noonu lañ koy defaree waajur yi naka noonu noonu la ko jigéen ñi di defaree seen borom kër yi dégg nga mu daal di wax ne kon nag moom dafa ànd ak moom bi idaawatin ci baag fii ha boo xam ne nekk na ca maa um ndax loolu tamit bokk na ci ne maanaam bokk na ci teggi ni kuy dem wanag wala ku ku kuy faj aajo mu daal di waajal li nga xamante ne bu noppee loolu lay jëfandikoo mu ne waaye fa sabba mu daal di loolu ba mu noppee nag mu ne waaye fa sabba alayhi fa sabba mu daal di sotti alayhi ci moom xëy na jamono ji nga xamante ne faraxa noppi na min xaaja yi ci aajoom maanaam ba mu demee ba fiir ba noppi ci aajoom aajo bi mu yoroon moom mu daal maanaam aajoom mu daal di koy euh, sottil ngir mu jàpp moo tax loolu di dañu gis ne xadis bi imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi woon na ko ci fi muy wax naan dañuy mën nañoo dimbali nit ci njàpp wala njàppalal nit maanaam loolu lii moom moo taxoon mu indi ko ci mu ne yenente bi sallallahu alayhi ba fatawadda'a mu daal di jàpp wa masaha mu daal di masaha alal xuffayni ci ñaari xuff yi maanaam kon xadis bi dañ ci jàngee ne maanaam masaha ci euh, xufu comme li nga xamante ne noonu lañ ko gisoon masa ci xufu dafa nekk loo xamante ne dañ koo yoonal naka noonu ci euh, sharia bi boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim li ci ëpp ja yoon jàpp nañ ne maanaam lu lu ñu yoonal la ci tukki ak ci teewaay donte xadis bii xadis la boo xamante ne ci tukki la waaye bu fekkente ne tukki la comme ni nga xamante ne moom la ko imaamu euh, moom la ko sayyidna Ali karamallahu taala wajhahu wax niki noonu noonu la nekkee ci hadith sayyidina Safwan ibn Assal radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamante ne mi ngi ci euh, kut maanaam alxamsa maanaam mooy imam al imam imam Abu Dawud at-Tirmidhi an-Nasa'i ibn Majah ak imam Ahmad ibn Hanbal ñoom ñëpp solo nañ ko ba mu def imam an-Nasa'i rahimahullahu ta'ala ci ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam digaloon na leen ko maanaam bu fekkente ne dañoo tukki dañoo nekk dañoo teew bu hadith sayyidina Ali bi moom ci saxiixu imaamu Muslim la nekk rahimahullah ne bu fekkente ne dañoo teew ñu daal di koy def euh, guddi ak bëccëgam ñu masaa ci xuff yi amma su fekkente ne dañoo fàddu mu nekk ñetti fan waaye loolu dañ koy tënk ci maanaam bu fekkente ne ñetti fan la li nga xamante ne moom lay fekki moom mooy ca ba ñu tàmbalee masaa bi maanaam moom mooy tey masalan su fekk wala boog bu dee fan ci ba tàmbalee masaa bi maanaam euh, moom mooy tey masalan su fekkente ne nit ki euh, dafa julli suba maanaam dafa jàpp suba fajar gi mu daal di sol ay xuf mu daal di toog ba euh, tisbaar jot maanaam wala boog ba tisbaar di waaj a jot njàppam toj mu maanaam fi muy tàmbalee masaa du jamono jim ko solee waaye ba mu demee ba tisbaar di jot mu masaa ko foofu lay foofu la ñuy tàmbalee maanaam loolu moom moo tax nit ki mën naa nekk ci dëkk bi ba pare yor xuf yi masaa ko maanaam mu nekk ci loo xamante ne ñetti fan lay doon maanaam loolu ni mu a nekkee mooy su fekkente ne dafa fajaru maanaam daa di koy daa di daa di jàpp njàpp loolu daa di sol ay xuffam maanaam nga gis ne kon njàpp loolu mu dem ba julli gee njàpp li di doog a toj mu xaar ba suba ci suba ci fajar mu doog a jàppwaat maanaam fekk mi ngi yor xuff maanaam mu doog a jàppwaat bu jàppoo moment boobu foofu bu masaawee foofu la affaire bi tàmbale maanaam nga gis ne léegi bu boobaa bu demee ci ba julliwaat gee ci boobu masa maanaam mën na cee demaat ba suba ci ëllëg maanaam ba ca beneen bés ba muy ñetti fan yoo xamante ne mu ngi sol ku fii te dindiwu ko loolu maanaam ci cas de boobu lay nekk ngir ne massa bi la ñuy compter ci diggante massa bi maanaam ba vingt-quatre heures amma su fekkente ne tamit danga ngaa tukki bu boobaa ku noonu rek lañ koy natte waaye nag bu boobaa ñetti fan lay doon maanaam soixante-douze heures lay daal di doon loolu moom mooy li nga xamante ne moom moo aju ci massa bi nga xamante ne moom la ñuy massa xuf yi su fekkente ne dañoo teew wala boog mu fekk ne dañoo euh, dañoo tukki amma ni nga xamante ne noonu lañ koy masaawee loolu tamit boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañ ciy wuute amma bokk na ci ñi nga xamante ne moom la mm, fuqaha u uh, maanaam fuqaha u ñoom li nga xamante ne moom la ñu jàpp ci masa uh, wala bokk fuqaha maliki ak shafi'i rahmatullah alayhim ñoom ñoo féetewu ci genn wàll fuqaha xanaa xanafi ak xanaa bi lay rahmatullah alayhim ñoom féete geneen wàll bi amma ñi nga xam ne ñoom ñooy Maliki ak Shafi'i rahmatullah alayhim ñoom dañoo jàpp ne bu ñuy masaa xuff gi li nga xam ne moom mooy li gën te loolu ci buntu li gën la nekk waaye nekkul ci buntu li nga xamante ne moom mooy li war waaye li li war moom mooy masaa ci kaw ñoom bu ñuy masaa maanaam nii la ñuy masaawe ngir xadiisu euh, Seydina Mughira ibn Shu'ba bi radiyallahu ta'ala anhu ni nga xamante ne Ah, ci yeneen i riwaaya ni mu ñëwee mooy ne dafa masaa yenn mu nee na mu mel ni maa ngi gis baaraamam yi ni muy tegoo ci kaw ah, ci kaw xuff yi maanaam mooy bu koy masaa dafay jël baara kiiwam ni baaraamam bi def mu ne mu jël loxo ndeyjooram mu ne ma mu masaawee ci tànk ndeyjoor bi jël baaraam loxo càmmoñam masaawee ko tànk càmmoñ bi maanaam nga xam ne ñoom ñaar lay tegandoo we nii daal di yéeg jëm kaw maanaam ñoom ñaar lay tegandoowee ci catu baaraam bi pour tàmbali comme nii nii daal di yéeg nii dégg nga maanaam loolu moom mooy euh, ña massa bi nga xamante ne moom mooy lii ñépp dëppoo ci ne loolu képp ku ko def baax na waaye loolu li ñu wax nii mooy ci fuqaha ci mazahibul arba'a yi waaye su dul loolu toxal nañ ci imam az-Zuhri rahimahullah ne moom dafa jàpp ne ñaar yëpp moom mooy farata waaye boobu moom daañ ci ñëw insha allahu taala amma li nga xamante ne moom lañu sukkandikoo nag ci euh, ne Euh, maanaam ndax riwa dafa am tamit si bu imam euh, bu Seydina al-Mughira ibn Shu'ba radiyallahu bu nekk ci sunan imam al-Bayhaqi rahimahullah mu ne dafa gis yenente bi sallallahu alayhi wasallam mu ne masaha alal xuffi wa asfala maanaam dafa masa kaw xuff bi ba pare masaa ci suufam maanaam di gis ne ñoom ñaar ñëpp la masaawandoo am na ci yeneen riwa riwaay mais ci même bi la maanaam mooy baati zahiru xuff wa baati la maanaam dafa masa biir xuff biti xuff bi ak biiram waaye nag comme ni nga xam ne noonu la nekkee ci xadiis Seydina Ali bi karramallahu wajhahu bi nga xamante ne moom mooy bi gën a dëgër te bii ñu mujjee wax maanaam te bi nga xamante ne moom mooy bu Seydina Mughira ibn Shu'ba bi radiyallahu ta'ala anhu ni mu saxee ci sunan yi te mu sax te gën a dëgër foofa naka noonu noonu la saxee tamit ci saxeexe moom mooy ne dafa masaa rek ci kaw ci kaw euh, ci kaw xuff yi waaye masaawul ci suuf kon nag bu boobaa suuf daf ciy daal di am maanaam ak beru day daal di am ci geneen riwaaya gële loolu moom moo tax li ëpp ci borom xam maanaam xam-xam yi rawatina ñi nga xam ne ñoom ñooy xam-xamu xanafiye yi borom xam-xamu xanafiye yi ak xanaa xanaabila yi rahmatullah ñoom daga ñoom jàpp ne loolu mën naa ne maanaam ñoom dañuy masaa rek ci kaw kenn du masaa ci suuf abadan te loolu bu day dëppoowaat ak wax Seydina Ali karramallahu wajhahu bi mu ci tegee law kaana diinu bi ra'yi la kaana masu awlaa min massi min min massi a'laahu wa laqad ra'aytu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yamsahu ala a'laa a'laa xuffayhi maanaam gis bu doon ne diine ci gis-gis dong la aju kon de masaa ci kaw ci suufu xuff yi moom mooy gën a Euh, yelloo que ñu masaa ci kaw waaye nag man li ma gis yenente bi def ko sallallahu alayhi wa sallam mooy dama ko gis mu masaa ci kaw xuf fii te loolu itam mooy riwaay yi nga xam ne ñoom ñooy yi gën a dëgër te wuute wuñ ci yu sayyidina al-Mughira ibn Shu'ba radiyallahu ta'ala anhu amma li nga xamante ne moom mooy riwaay bi nekk ci sunan imam al-Bayhaqi rahimahullah moom mooy ne masaa na ci kaw ak ci suuf ak lu mënti xew loolu moom moo tax boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim daal di ci wuute képp koo xamante ne bu boobaa ñu daal ci am ñaari maslak ñaari sóobuwaay ñi nga xamante ne ñoom dañoo def dañoo jëfandikoo lu ñu tuddee maslakul maslakul jam'i maanaam di boole ñoom dañoo jàpp ne kon ci kaw moom et que Seydina Mughira radiyallahu anhu gisul mbir mi benn yoon kese gis na ko mu def lii gis na ko mu def lenn maanaam bu boobaa ñu daal di jàpp ne kon loolu moom moo tax ñu boole leen daal ne kon li ci kaw mooy masaa ci kaw amma ci suuf loolu nag day daal di nekk loo xam ne lu ñu sopp la maanaam bu boobaa loolu moom moo tax ñoom ñu waxe ko noonu bu boobaa ñoom ñu ne ah, dañuy jël masa ci kaw am na tamit ñoo xamante ne waaye loolu comme imam ashab rahimahullahu taala ci fuqaha u maliki yi la bokk rahimahullah moom nee na ci suuf rek lañ koy masa waaye loolu xaqiqatan dafa nekk loo xamante ne lu tumuranke la waaye ala kulli xaalin li nga xamante ne mooy li sax li nga xam ne moom mënuñu ci daanaka sikki sàkka mooy ne ci kaw lañuy ñuy te loolu mooy li war amaa nag ci suuf ndax sopp nañ ko waaw wala déet foofu la wuute am ci borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim amma fuqaha u maliki yi rahmatullahi alayhim bi nga xamante ne dañ ne dañuy boole ndax dañuy dajale ñoom dañ ne euh, bu ñuy masa maanaam dañuy teg catu maanaam baaraam maanaam loxo bi nii bii bu ndeyjoor bi moom la ñuy teg ci ci catu baaraam bii bu boobaa ñu daal di jël càmmoñ bi teg ko ci suufam ci suufam fi mu ne noonu ba pare daal di koy xëcc maanaam nii la ñuy def nii doo yëkkati noonu la ñuy def maanaam loolu moom mooy li nga xam ne moom la fuqaha u Maliki rahmatullah alayhim jàpp ne mooy li gën li nga xamante ne moom la ñu wax ne mooy farata mooy rek def nii maanaam baaraam yi ngay teg ci kaw fii yéegi ko nii rek mu jeex loolu mooy li nga xamante ne mooy li war maanaam te bokk na ci li nga xamante ne ñoom ñëpp dëppoo nañ ci bañ ko ci ne loolu waroo koo def mooy nga di ko masa masa bu foor maanaam def nii defar nii defar nii lu tax mais parce que bu yàggee day yàqu xuf yi maanaam loolu te it xam ngeen tooyal gu metti googu euh, léeg-léeg am na nu muy demee sax léeg-léeg ndox mi daal di dugg ci biir bu fekk ci yenn matières maanaam ndox mi day daal di dugg ci biir te bu fekkente ne da ngay tooyal jëm jëm ñi euh, sa tànk bi maanaam da ngay dem ba sa tànk bi mujj tooy bu boobaa ndax bokk na ci condition yi ñuy masaawee ci xuff mooy ne ndox mi dul wañ maanaam nga bañ a tooyal sa tànk waaye su fekkente ne masalan tey ndox da nit ki dafa sol xuff maanaam masalan muy taw affaire bi tooyal a tooyal tooyal ba tooyal lu tollook ceeru tànk bi bu boobaa ñu dindi mbir mi daal di raxas tànk bi maanaam loolu day daal di wax ngir lan ngir ne euh, euh, maanaam bu boobaa la taxoon ñu naan bul ko ma maanaam bul ko raxas daanaka léegi nekkatu maanaam donc loolu bu boobaa moom moo tax léegi am ma amma fuqaha Shafi'iyyi rahmatullah alayhim ñoom déedéet dañ ne non ñun nag ni ñuy déggee ne dañuy teg ci kaw ba pare masaawaale ci suuf liñ liñ ko déggee mooy dañ koy teg ci tëstal yi maanaam ñoom bu boobaa nii la ñuy def dañ koy teg fii ba pare ci tëstal yi fii la ñuy téye yéege ñoom loolu loolu moom moo wutale fuqaha Maliki ak Shafi'i rahmatullah alayhim amma fuqaha hanafi ak hanabila ñoom yoonaluñu ñuy masaa ci suufu ci suufi te ngir jëfandikoo gi nga xam ne moom lañ jëfandikoo maslakul tarjih maanaam mooy nootal jàpp ne xadiis yeneen yi dañoo gën a noot fuuf te ba nga xamante ne lële ak beru ci cee dugg moo tax ci kaw rek lañuy ñuy masaa dañuy teg suñu baaraam yi ci kaw daal di yëkkati léegi nag ñu wuute itam ci lan moom mooy xad al qadarul ma ma ma mam soox maanaam lan mooy degré bi nga xamante ne loolu parce que ñoom ñëpp nii lañ ko wax ne loolu moo gën kii ñëpp d'accord nañ ci ne bu ma defee nii baax na waaye euh, wax nañ la teqantal bi am ci li gën ci fuqaha Maliki ak Shafi'i rahmatullahi alayhim waaye nag ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, majorité maanaam ñoom ñooy euh, Shafi'i rahmatullahi alayhim ñoom dañoo jàpp ne comme ci bopp rek masa bopp rek maanaam lu tuuti loo ci laal rek baax na maanaam loo masaa rek bañ ni masaa rek baax na ñi nga xamante ne ñoom ñooy xanafi rahmatullah alayhim dañoo jàpp ne bu tollook ñetti baaraam maanaam ci baaraam baaraami loxo yi lu tolloog loolu soo ko masaawee ci tànk bi rek baax na amma xanafi xanaabila ak maaliki rahmatullah ñoom dañoo jàpp ne da nga koy masaaw lépp ci kaw nii mais que nga da ko ci rombale waaye nag maanaam jarul nga koy maanaam ngay ngay koy bës wala yu mel noonu wala ngeen ci def dara maanaam da nga koy rombale nii rek ci kaw voilà loolu moom mooy li nga xam ne moom moo jaadu ah. ceer eh, <laughs> ah, na dégg nga kon loolu moom mooy li nga xamante ne moom moo moo moo jaadu kon loolu ci gàttal daal maanaam maanaam mu nekk noo tënkee masala yooyu yëpp ci maanaam ci loolu noonu amma suñu eh, hadith bi li nga xamante ne moom moo aju woon ci eh, taxrij bi gisoon nañ ko bi ñu tollee ci hadith numéro 182 Euh, imam al Bukhari rahimahullahu ta'ala dana ko indiwaat ci hadith numéro deux cent six inshaa allahu ta'ala mu ne qaala bil isnaad al muttasil fi awwalil kitaabi ilay haddathana Abu Nu'aym waxoon nañ ko mooy al-Fadl ibn Dukayn muy Abu Nu'aym Abu Nu'aym al-Mula'i rahimahullahu ta'ala moom di waa Kuufa moom Euh, moom waa Seydina maanaam waa kër euh, Seydina Talha ibn Ubaydullah radiyallahu ta'ala anhu ñoo ñoo ñooy ñoo nekkoon ay mawlaawam maanaam moom mi ngi gane adduna cent trente cent trentième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn adduna deux cent dix-neuvième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam imam al-Bukhari kese kese moo ko gis ci mboolem ñeneen ñi ci def ndax xam nga imam al-Bukhari ñu ngi koy gis te beneen mbir tamit am na mooy képp koo xamante ne solo nga ci moom avant deux cent quinzième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam rek yow da nga koo da nga maanaam fekk na maanaam euh, euh, baax na parce que maanaam mujjantalu dundam ñeent at yu mujj yi daa commencé xel mi jaxasoo maanaam dafa commencé xel mi tàmbale woon a jaxasoo muy fàtteeg ak yeneen ak yu mel noonu loolu moom moo tax ñi nga xamante ne ñoom ñoo njëkk a jàngee ci moom ñoom moo tax imam al-Bukhari rahimahullah jot a solo ci moom te ñeneen ñi jotuñoo solo ci moom xam nga imam al-Bukhari mi ngi génne àdduna cent quatre-vingt-quatorzième boo xoolee moom moo tax moom mu te mu dafa teel dem maanaam amul woon sax quinze ans bi muy jàngee ci moom nii euh, ndax moom mu ngi jëlee ci moom année deux cent treize maanaam alors que deux cent quinze ci la Euh, imam bi commencé jaxasoo maanaam moom li mu jàngee ci moom yëpp ci ay xadiis ak li mu soloo ci moom ni mu baree ci euh, saxeexam ndax soloo na ci moom cent quatre-vingt-dix xadiis yoo xamante ne waaye li tax waaye euh, ci ci ci saxeex bi waaye loolu yëpp ñu ngi koy jël bi mu nekkee gone maanaam ci année deux cent treizième année ci la jàngee ci moom am moom moo tax ci sëriñam yi gën a mag ci la bokk Euh, mbool waaye ñeneen ñi ci des tam solo nañ ci moom ñoom ñëpp waaye nag faaw day am ku dox seen diggante ak maanaam ngir ne ñoom jotuñu koo gis ndax imam al-Bukhari ñoom ñëpp moo ci mag as-sitta benn yi ñoom ñëpp moom moo ci mag euh, lool te moom euh, ay sëriñu imam al-Bukhari dañoo jàngee ci moom comme ni nga xam ne noonu lañ ko waxee woon ku mel ne imam Ahmad ibn Hanbal Isaaq ibn Rahowi Yahya ibn cetera rahmatullahi ala al-jami' mu ne qaala haddathana Shaybaan te moom mooy Shaybaan ibn Abdurrahman at-Tamimi an-Nahwi ñu koy dàqantele Abul Muawiya al-Mu'addib ngir na ndax euh, maanaam naxwu dafa dafa mënoon naxwu lool ba pare nekkoon ki nga xamante ne maanaam moom mooy mu'addib la woon maanaam ku daan yaraate la woon comme li nga xamante ne noonu lañ ko waxoon mooy ñi daan yar buur yi rek maanaam gone buur yi loolu waxoon nañ ko waxaat ko euh, moom. Euh, rahimahullahu taala mi ngi dëkkoon ku Kufa foofu la dëkkoon ginnaaw ga ci la dem euh, Baghdad daal di jotaayoo foofu ak borom xam-xam yi naka noonu tase na ak ku mel ni Seydina Hasan al-Basri moom Qatada euh, ak Yahya ibn Abi Kathir ak ñeneen rahmatullahi alal jamii mi ngi génn àdduna 164e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci maqbaratul Khayduran bàmmeel yooyu foofu ko rahmatan wasi'a mu an Yahya kenn la ci sëriñam yi lu ci ëpp yi nekk ci saxee bi maanaam day gis ne ci sëriñ bii la ko jële mu Yahya ibn Abi Kathir imam bu mag boobu rahimahullah comme ni nga xamante ne moom mooy ci moom mooy ci waxoon la istatawal ilmu ah, bi rahatil jismi maanaam xam-xam kenn du ko jote dëgg-dëgg fekk yaram ak yaram wu sedd loolu du am moom abu abu Kathir lañ koy wax niki noonu maanaam moo Abu Kathir la bu ñu nee Abi Kathir moom la Abu Kathir itam moom la niki noonu dañ ko wax Abu Nasr mi génn àdduna 129 année ginnaaw gàddaayu Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa ah, moom mu ne ah, kon moom Yahya ah, Ibn Abi Kathir moom Basri la comme niñ ko gisoon Shayban moom waa Kufa la niki noonu nekkoon na tamit. Euh, waa Basara maanaam moom nekkoon na waa Kufa waaye comme jugee fa dem Baghdad nag noonu gis na sëriñu waa Basara yi rahimahullahu taala comme ni nga xamante ne noonu lañ ko waxee léegi mu ne an Abi Salama te moom mooy Abu Salama ibn Abdurrahman ibn Awf radiyallahu taala anhu moom it gisoon nañu ko ñu génn àdduna quatre-vingt-treizième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam bokkoon ci ñi nga xamante ne ñoom la ñu wuute ndax ñoom ci fuqaha sab'a yi lañ bokk waaw wala déet maanaam benn ci ñetti wax yi comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gise woon euh, moom itam moom waa madinatul munawwara la ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam kon ñi ci kaw ñoom waa basra lañ amma ñii ci suuf ñoom waa waa ñoom na waa madina ñooy waa madinatul munawwara euh, am amma imam abu nu'aym moom waa kuufa la waa ma la maanaam waa iraq lañ daal ñoom ñi ci kaw dégg nga an jaafar ibn umayyata ad-damri rahimahullahu ta'ala euh, moom euh, mooy mi ngi génn àdduna quatre-vingt-quinzième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi moom tamit waa madinatul munawwara la ci taabi'i yi nekkoon tamit ci siqaat yi rahimahullah waa madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam moom nee anna abaahu naka baayam te euh, baayam mooy amr ibn umayyata ibn Xuwaylid ibn Abdullah ibn Iyas uh, rahimahullahu taala al-Hijazi al-Kinani uh, ad-Damri rahimahullahu taala maanaam moom tamit waa Madinatul Munawwara la ala saakiniha afdalu salaatu wa salaam moom ci saxaaba yi la bokkoon radiyallahu taala anhu ndax moom fekke na uh, xeex na Badar ak Uhud waaye ci wàllu yéefiri la féete woon maanaam bi xeex ak Badar ak xarit Uhud moom ci côté yéefiir yi fa la nekkoon waaye nag ginnaaw bi yéefiir demee jugee euh, Uhud moom ci la tuub dugg si ci l'islam ànd ak yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa salaam moom euh, Seydina Amr ibn Umayyah ad-Damri radiyallahu ta'ala anhu mi ngi génn adduna ca Madinatul Munawwara ala sakina afdalu salatu euh, wa salaam ci lu jiitu soixantième année bi maanaam tuuti lu jiitu soixantième année bi ci xilaafat sayyidina Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu ta'ala anhu moom euh, la waa maanaam moom am na vingt xadis ci téere yi xadis yi imam al-Bukhari rahimahullahu taala ñaari xadis la amee ci moom ci téere bi maanaam euh, kon ñaari xadis la yuy rafetew maanaam ne ñaari xadis rek la am ci moom euh, ci saxiix bi mu ne axbarahu moo ko xabaare maanaam moo xabaare baayam kon dinañ gis ne xadis bi Euh, ki ko jëkk solo waa Kuufa la waaye sëriñ bu mag la comme dafa tukki jàng na dem na ci ñu bari euh, ab ginnaaw gi waa Basra solo ko bi ko waa Basra solo dañ ko jëlee ci waa waa Madinatu Munawwara ala saakinihaa afdalus salaatu wassalaam maanaam moom mooy axbarahu daf koo xabaare baayam nee na annahu naka moom kat ra'a gis na annabiyya yenente bi sallallahu alayhi wa sallam euh, yamsahu muy masaa alal xuffayni ci ñaari xuff yi maanaam fii tamit dafay leeral ne maanaam ngir indi ne ñu bari gis nañ yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di masa ci kaw xuff yi loolu moom moo tax euh, bi nga xamante ne wuute am na ci xadiis ci ci ñu njëkk ci wàllu googu noonu li tax mu jaaloo jaaxaloon sayyidina Abdullah ibn Umar bokk na ci moom mooy ayatul ma'id ayatul bi nga xam ne moom mooy wala dañ ko ayatul bi nekk ci suratul ma'ida ndax aaya boobu dafa ne euh, wa wamsax wamsaxu bi ru'usikum bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn na ngeen masaa seen bopp yi waaye tamit seen tànk yi ba ci dojjoor yi maanaam kon ñu gis ne kon dañ ko war a raxas maanaam ñu gis ne kon tànk yi li nga xamante ne moom moo ci farata dañ ko war a raxas ak xadiis yu bari yi nga xamante ne jot nañ koo gis comme nag dañ koo war a raxas kon lan moo war a expliquer ñuy massage ci xuff yi rawatina de manière normal maanaam ci anam gu gu gu nii rek de manière normale loolu tamit bokk lool dinañ ci ñëw ci masala boobu insha allah taala waaye bokk na ci li nga xamante ne moo moo leen jaaxaloon mooy loolu waaye moom moo tax nga gis tabi'i doon wax naan xadiisu jarir bi radiyallahu taala anhu bu nekk ci sahih imam muslim daf ñoo yéem lu tax radiyallahu anhu ndax daf daf ne moom gis naa ra'aytu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yamsahu alal al-khuffayn gis naa yenente bi sallallahu alayhi wa sallam masaa ci kaw xuff ñu ne ko loolu laataa sóoratul maa'ida di wàcc la waaw wala déet mu ne mais man tuubuma lu dul ginnaaw bi sóoratul maa'ida wàccee ndax moom li gën a sori li ñu wax parce que am na ñu ne sax moom ay fan rek la def ak yenente bi sallallahu alayhi wa sallam li gën a sori mooy ne cinq mois la def ak bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam maanaam kon di gis ne aaya boobu te bu ñu xoolee xaqiiqatan aaya boobu ñuy wax moom mi ngi wàccoo ci ghazwatul Muraysi'a maanaam ci ghazwatu Banil Mustaliq moom la maanaam xeex la bu am ñaari tur yooyu Banil Mustaliq ghazwatu Banil Mustaliq xare boobu la bu ñu nee ghazwatul Muraysi'a xare boobu la moom mooy juróom benneelu an at ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam te moom Seydina Jarir radiyallahu anhu mi ngi dugg ci l'islam at bu mujj bi maanaam kon ñu daal di gis ne euh, kon maanaam masa xuff bi loolu lu lu lu lu ama am la te it loo xamante na laal lu sax la te comme ni nga xam ne noonu lañ ko waxe woon juróom ñetti fukk ci ay saxaaba radiyallahu ta'ala anhum solo nañ ko lool moom moo tax mu bokk ci mutawaatir bi maanaam ndax mutawaatir dafa am ñaari maanaam dafa am ñaari nu muy nekkee mutawaatir dafa am mutawaatir mutawaatir lafzan comme Alquran ya Alquran bi moom mutawaatir lafzan la maanaam yàq bi noonu la am na tamit yeneen xadis comme man kadaba alayya falyatabawwa maq'adahu minan nar loolu mutawaatiran lafzan la maanaam ak yu mel noonu amma xadis yi nga xamante ne moom mooy mutawaatiran maanaam mooy xadis yi nga xam ne comme comme bu mel nii comme soccu comme soccu ak comme siwaat loolu ak comme raf'ul yadayni maanaam yëkkati ñaari loxo yi ci ñaan loolu yooyu boo leen boolee maanaam xadis yu bëri yi wax ci loolu ñoo bëri ba buñ leen boolee dañuy xam ne lii mutawaatir la mutawaatir nag. pour répéter waat rappeler ko mooy loo xamante ne borom maanaam mbooloo mu bari dañ koy jëlee toxal ko ci mbooloo mu bari ñooñu jël ko toxal ko ci mbooloo mu bari ba ca cëslaay ga te bu dee ci kaa bi maanaam mooy yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ci anam goo xamante ne xam nañ ni mbooloo mu toll nii mënuñoo bokk di waxandoo lu dul maanaam ñoom ñëpp mënuñoo bokkandoo comme masalan rek tey bu fekkoonte ne télé yi amuñu ak maanaam nit ki di la wax naan la euh, Eh, naan la naan la Istanbul existé na par exemple bu gis mbooloo mu bari maanaam fukki nit téeméeri nit dem Istanbul dellu si waat ne ba pare di la nettali la fa xew maanaam dangay xam ne mbooloo mi yëpp mënuñoo dëppoo ci di wax loolu lu dëgg wala boo kenn ku ci nekk beru di wax lu dul dëgg ba pare boobu yow la information yëpp ñoom ñu maanaam lépp xole loolu mënta ne maanaam lool la ñuy wax mutawaatir maanaam kon loolu moom moo tax eh, fii eh, moo tax maanaam masaa xuf nag ci mutawaatir yi la bokk beneen bi xamante ne moom mooy masala bi nga xam ne moom moo jara leeralaat fii mooy itam euh, lan moom moo waral imaam euh, lan lan moom moo tax maanaam euh, lan moom mooy li gën maanaam lan moom mooy li nga xamante ne moom moo gën maanaam masaa xuff yi moom moo gën wala boog simmi xuff yi ñoom ñoo gën boo xoolee fuqaha u maliki rahmatullahi alayhim ñoom dañ jàpp ne bu fekkente ne nit ki day sol xuff yi ngir maanaam ngir rek lu ko féexal wala ngir mën a daw coono ak yu mel noonu bu boobaa Euh, du du dagan ci moom sax mu masaa ko waaye xaqiqatan loolu li gën a wér insha allah mooy ne dagan na ngir ne amul dara lu ko tënk tënk amul dara lu ko tënk te saxaaba yi radiyallahu anhum yeneen bi sallallahu ak saxaaba yi radiyallahu anhum dañ daan masaa ci seen xuf yi te dara daanu leen tënk moo xam teew nañ moo xam teewuñu am na ñi nga xamante ne beneen mbir bi nga xamante ne moom mooy ne euh, fuqaha Hanaabila rahmatullahi alayhim ñoom dañoo jàpp ne ak lu mën ci xew masaa ci kaw xuffu maanaam ñoom dañoo jàpp masaa ci kaw xuffu de moo gën ñàkk masaa ci kaw xuffu maanaam ngir lan ngir ne ngir mën a wuuteeg nitu bidaa yi ndax nitu bidaa yi ñoom du ñu nangu di masaa ci seen kaw xuffu te loolu noonu euh, bokk na ci li nga xamante ne moom la imaam euh, euh, imaam Hafs ibn Kathir Hafs ibn Kathir rahimahullahu taala ne dafa ne chiites yi wuute lañu ak ñun waa rawaafid plutôt rawaafidi euh, ndax am na chi imam yi ñoom dinañu masaa ci xuf yi waaye bi mooy ñi nga xam ne ñoom ñooy extrémistes yi ci chiites yi te bon ñoom ñoo gën a bëri itam ah. euh, ñoom euh, ñoom wuuti nañu waa ahlu sunna ci ñetti mbir ci njàpp ci ci ci wàllu tànk gi bu njëkk bi moom mooy xuff ñoom nanguwu ñoo masaa xuff ñaareel bi ci def moom mooy ne tànk dañ koy raxas kenn du ko masaa mooy ñaareelu mbir ñetteelu mbir bi moom mooy lan mooy alkaabay ne ndax ñoom kaabay ne ñoom fii lañ ko jàppee ci ginnaaw fii ci ginnaaw bi tëstan bi alors que kaabay ne moom mooy ñaari dojoor yi waa ahlu sunna loolu lañ jàpp maanaam ñetti mbir yooyu ci tafsiram bi bi muy wax ci aaya boobu daf ni waa ahlu sunna maanaam rawaafid wuute nañu waa ahlu sunnati wal jamaa ci ñett yooyu ci mbir moomu loolu moom moo tax nag fuqaha xanaa bi lay rahmatullah alayhim gis ne loolu moom moo gën amaan na nag li nga xam ne moom mooy li ëpp nag ci borom xam-xam yi rahmatullahi alayhi bu ñuy tekkantal mbir mi dañ naan li gën moom mooy dañuy xool rek ban jamono la maanaam su fekkente ne dañoo nekk maanaam ni nit ki dafa sol euh, dafa am na ñoo xamante ne dañoo dem ci beneen yoon maanaam dañoo jàpp ne euh, comme li yenent bi sallallahu alayhi di wax ne euh, li gën ci diine mooy li ci gën a yomb mooy li ci gën a yomb na ak diinu ak al ni mu koy waxee ci alquran tamit wax na yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra euh, yàlla dafa bëgg ci yéen lu yomb bëggul ci yéen lu jafe ba pare beneen bi moom mooy ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne yàlla dafa bëgg ngay dikkee ay woyofalam comme ni mu xam ne noonu la bëggee bu la bu bu bu ci benn miin nga def ko. niki noonu ni nga xamante ne ak yeneen ak yeneen ak yeneen comme ni nga xamante ne noonu la euh, noonu la sayyidat Aisha wax radiyallahu anha ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam ko woon tànn loolu diggante ñaari mbir lu dul la gën a kon bu la fekkee nga yor ay xuff bu boobaa nga sol ko ba pare maanaam bul ko simmi rek parce que tout simplement da ngaa bëgg a raxas maanaam euh, ne bu boobaa nga masaa ci noonu moo gën waaye am maa su nag da nga koy sol ngir mën cee masaa maanaam bu boobaa maanaam bu par exemple nga dem nga sama jàpp léegi mu toj ma daw sol samay kii déedéet bu boobaa nag lële mooy gën maanaam raxas tànk yi moom mooy gën loolu benn la ba ci def moom mooy euh, su fekkente ne euh, dañoo dañoo da da da ngay da nga da nga euh, nitu bidaa yi ñoom dañ fee ne ñi nga xamante ne wala ñi nga xam ne xamuñu maanaam xamuñu ne lii mën naa ne maanaam nga di ko def seen kanam bu fekkee nitu bidaa yi la ngir ngir wuuteeg ñoom wala boog bu dee ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi ci des la. mooy ñu xamut ñi maanaam ngir itam ñoom ñu mën cee jàngee loolu tamit bu boobaa massa ci kaw xuf yi moom mooy li nga xamante ne moom mooy lii gën maanaam teqantal yu mel noonu la ci boroom xam-xam yi def rahmatullahi euh, ala al jami xadis bi imam al Bukhari mi ngi koy indiwaat ci bi ñu jëm mooy xadis numéro deux cent cinq amma euh, imaamu muslim rahimahullahu taala solowul suñu xadis euh, bi imam Euh, an-Nasa'i rahimahullahu taala solo nag xadis numéro cent dix-neuf imam Ibn Maaja xadis numéro cinq cent soixante-deux amma imam Ahmad ibn Hanbal moom daf ko solo lu bare bare loolu kon dañuy gis ne waa ashaabu kutubu ñoo ko solo rahmatullahi alayhim bu boobaa imaamu Muslim imam Abu Dawud ak Tirmidhi rahmatullahi ala al ñoom solo wuñu suñu xadis bi mu ne qaala bil isnaadil muttasil fii awwalil kitaabi ilayhi haddasanaa Abdaan te moom mooy Abdullah ibn Usmaan ibn Jabala al Azdi al Ataki rahimahullahu ta'ala moom mooy Abu Abdurrahman moo nekkoon dàqantalam uh, waxoon nañ ne la Abdaan maanaam mooy Abdullah ibn Usmaan maanaam moom uh, uh, moom dàqantalam la maanaam noonu lañ koy dàqantale mi ngi génn. Euh, adduna euh, rahimahullahu taala deux cent vingtième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom mu moom mu ne qaala euh, maanaam moom nag imam al-Bukhari rahimahullah moom moo solo ci moom lu bare bare bare bare amma imaamu Muslim ak imam Abu Dawud ak Tirmidhi ak An-Nasa'i ñoom ci intermédiaire lañ solowee ci moom amma imam Ibn Maaja moom solowul ci moom maanaam kon dañuy gis ne ci waa kutubu sitta imam al-Bukhari rahimahullah rek moo soloo ci moom directement ñeneen ñi ci def ba mu def imam Ibn Maaja ñoom ñëpp soloo nañ ci moom waaye nag dafa am intermédiaire bu dox seen diggante ak imam abdaan bi muy na ah, muy abdul ah, ah, abdullah ibn Usman ibn Jabala al Azdi rahimahullah mu ne qaala axbarana abdullah te moom mooy ibn Mubarak foo diggee haddathana Sha'ba abdaan qaala haddathana Abdullah moom ibn Mubarak la ci kutubu sitta yëpp loolu la loolu nag euh, maanaam règle la boo xamante ne waxoon nañ ko yaakaar na te dañ ko war a jàpp maanaam ma Abdullah ibn Mubarak ibn Wadih al-Hanzali at-Tamimi rahimahullahu ta'ala muy Abu Abdurrahman mooy dàqan talam moom tam mi ngi génn àdduna cent dix-huitième année génn àdduna cent quatre-vingt-unième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi Eh, wasallama moom mooy eh, imam bu mag boobu rahimahullahu taala eh, nekk ki nga xamante ne moom dong layla bu borom bi subhaanahu wa taala tegoon ci ci ci ci adduna bi comme li Sufyan ibn Sa'id as-Sawri wax rahimahullahu taala maanaam mu ne man day bu maanaam doon naa mébét subhaanallah doon naa nga gis sama dund yëpp nekk benn ak kese ci ab ci Abdullah ibn Mubarak rahimahullah ah voilà hmm? mu ne ndax manuma awma kàttan ci sama dund nekk laa ilaha illa nekk maanaam ñetti fan kese ci ñetti fan yi Abdullah ibn Mubarak rahimahullahu taala loolu muy séede ku xam kan mooy imaam as-Sawri ku xam kan mooy Sufyaan ibn Sa'iid as-Sawri rahimahullah moom mi nga xam ne moo ne amul benn xadiis benn sunna bu tukkee ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu yegg ci man lu dul mës naa ko jëfe kooku moom moo ne su moom doon na mébét maanaam dundam yëpp ñu jël ko waaye mu nekk benn at kese mu dund benn at rek mu nuroog atu ak ah, imaam Abdullah ibn Mubaarak Euh, rahimahullahu taala maanaam euh, kon loolu day wane màggaayu màggaayu imam bu màgg boobu euh, rahimahullahu taala te bi mu génne àdduna tamit loolu ko daanaka ku dégg tàggam rek li mu daan di wax mooy ku mel ni moom moom bàyyiwul ku mel ni moom maanaam bàyyiwu fi fii ku mel ni moom rahimahullahu taala moom taalibe imam al-Awzaa'i la euh, rahimahullah bi nga xamante ne moom lay soloo ci moom nii mu ne qaala axbarana moom mooy faqih waa ahlu Shaam rahimahullah nekk seen borom xam-xamu xadiis nekk seen imaam rahimahullahu taala nga xam ne al imaam Ibn Mubaarak rahimahullah dafa wax ci imaam euh, al-Awzaa'i nii rahimahullah ne bu ma doon tànnloo nit ñi ñu ne ma nañu tànn imaam ci biir nit ñëpp ñëpp pour jullit ñi. kon bu boobaa damay tànn Sufyan as-Sawri ak ak Abdullah bu al-Mubarak ah, ah, damay tànn imam ibn Mubarak non Sufyan as-Sawri ak imam al-Awza'i ba pare mu ne tax bu boobaa sax imam al-Awza'i lay tànn ca gannaaw ngir ne moom moo gën a nekk ku gën a dëppoo ak nit ñi maanaam ñoom ñaar Sufyan as-Sawri ak Abdullah ibn Mubarak ñëw nañ ci kanamu imaamu Malik imam Malik rahimahullah daal ni kenn ke ne moo ëpp xam-xam ki ci des maanaam imam as-Sawri moo ëpp xam imaam al-Awzaa'i moom moo mën a nekk imaamu jullit ñi maanaam moom moo am qualité boobu noonu dégg nga loolu moom moo tax euh, imaam al-Awzaa'i rahimahullah ci taabi'i euh, taabi'i yi la bokk rahimahullahu taala euh, niki noonu imaam Mahdi ibn Mahdi Abdurrahman ibn Mahdi rahimahullah mooy ci waxoon imaam Ash-Shafi'i mu bind téere boobu ar-Risaala moom nee na. imaam yi yëpp ñeent lañ imaam al-Awzaa'i ca Shaam imaamu Maalik ca Madina imaam Sufyaan ibn Sa'iid as-Sawri ca euh, Kuufa ak imaam Hammaad ibn Zayd ca Basra voilà ba pare daan na nag Shaam amul ku gën a ku ëpp xam-xamu sunna ci imaam al imaam al-Awzaa'i rahimahullahu ta'ala imaam ash-Shaafi'i daan ne gisuma kenn koo xamante ne euh, xadiis yi mu xam di ak di ko jàngale nuroo na ak fiqam dëgg-dëgg que imam al-Awzaa'i maanaam imam al-Awzaa'i ni muy jàppe xadiis bi noonu la koy jëfee maanaam ni mu mel noonu la ko xam te addunaam yëpp da koo da koo xaajale daanaka ci jàngale benn wala boog dem jihaad wala ak ak ak dem umra ak ak jeex na addunaam ñetti xaaj la ko xaaj at bi yëpp ñetti xaaj la ko xaaj imam al-Awzaa'i moo tax imam la bu mag magga magg rahimahullahu ta'ala ba ñuy wax sax ne bu fekkonte ne adduna bi jullit ñi amul keneen ku ñu mën a yaakaar moom ku dul kenn rek moom imam al-Awzaa'i la ñu wax ne na nañ ko yaakaar maanaam ci jamonoom rahimahullahu ta'ala moom an Yahya moom gisoon nañ ko léegi mooy ibn Abi Kathir euh, Euh, dégg nga euh, moom kon imam al-Awzaa'i mi ngi génn àdduna cent cinquante-septième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam an Yahya ibn Abi Kathir rahimahullah gis nañ ko an Abi Salama mooy ibn Abdurrahman ibn Awf an euh, Ja'far ibn Amr ibn Umayya moom gisoon nañ ko an abiihi baayam radiyallahu ta'ala anhu Amr ibn Umayya mu ne annahu qaala nee na ra'aytu gis naa annabiyya Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yamsahu muy masa ala imamatihi ci amaamaam wa xuffayhi ak xuffam maanaam da ngay gis ne fii daf fay dugal beneen mbir moom mooy imaama bi maanaam moom moo tax mu indiwaat euh, xadiis bi mu indi riwaaya bi ngir leeral ne maanaam li nga xam ne moom mooy almas alal imaama nga xamante ne euh, moom tamit ku mel Seydina Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu da ko doon ak ñeneen ak ñeneen waaye nag dañ koo sartal ci mu nekk loo xamante ne dañ koy takk maanaam imaama maanaam te ñëpp d'accord nañ ci ne mbaxana masalan kenn du ko masa waaye bu fekkente ne lu ñu takk la lu ñu takk la ba yeew ko takk ko boobaa ci lañ koy mën a masa loolu moom moo tax tamit euh, mu am maanaam xanaa Hanaabila rahmatullah alayhim daal di daganal maanaam jàpp ne mas maanaam jigéen tamit bu fekkente ne dafay jàpp maanaam bu fekkente ne charte parce que loolu tamit charte bi lool la mooy ne ba muy jàpp fekk na jàpp na ba ba pare masaa bopp bi waaye mu takk am maama bi bu boobaa mu daal di masa ci amaama bi buy masaa waaye gannaaw ba mu masaawee li nga xamante ne moom mooy li mënta li liy feeñ ci karaw bi boobaa daf koy masaawaale itam maanaam loolu ngir lan ngir ne euh, bopp bi loolu day tegtale ne bopp bi dañ koy masaa lépp nan la ñuy masaawee amaama nag moom mooy xam nga am amaama boo ko takkee boo ko takkee dafay am partie bu def nii maanaam mooy fii comme nii boo ko takkee nii boo tegee mbaxana mu ngi takk ko wala boog nga def nga takk ko noonu sans mbaxana mi dina am benn Euh, maanaam ci bordure bi fii nii ci li wër bopp bi loolu nag foofu la ñuy masax noonu lañ koy masaxee noonu loolu moom la ñuy masax dégg nga loolu tamit euh, beneen te bu boobaa maanaam bu jigéen bu koy def parce que tamit solo nañ ko ci sayyidat Maymuna radiyallahu anha mais moom it masaa woon na musóoram maanaam loolu maanaam ne kaala gi jigéen ji bu solee kaala musóoru nga xamante ne masalan surtout bu fekkente ne dafa nekk foo xam ne ay góor dañ faa nekk ak yooyu te loolu ci loolu ci la yenoo maanaa hadith sayyidina Abdullah ibn Umar bi ñu gisoon radiyallahu anhu mais gis yeneen bi sallallahu alayhi wasallam jamonoom ar-rijaalu wan-nisaa'u yatawadda'una ala zamani rasul ala ala ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam jami'an maanaam di góor ñi jigéen ñi dañ daan jàppandoo min ina'in waahid ci benn ndab maanaam ñuy jàppandoo ci jamono yonent bi sallallahu alayhi li li yanuwul maanaam te maanaam li yanuwul maanaam mooy ñoom ñëpp ñuy jàppandoo ba noppi euh, jigéen bi di mën di dindi muuraayam maanaam loolu yanuwul maanaam manaam kon bu boobaa ci lañuy ñuy mën a xamee atte boobu noonu wallahu ta'ala a'lam mu ne wa xuffayhi ak ay loolu maanaam ndollent googu moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala indiwaat xadiis bii fii Euh, ne masa amaama tamit maanaam amaama amaama nag maanaam mbir la moo xamante ne sunna yenent bi la sallallahu alayhi wa alihi wa sallam daf ko doon def te bu daan yabal kenn dak ka daan solal maanaam lu gis ne mbir la moo xam ne mu am solo la ci moom sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waaye sunna la boo xamante ne daanaka dañ koo gaddaaj ñi ko ñi ko defe bareetuñ euh, loolu Euh, kon lu mata bàyyi xel la ak xuffu am maanaam xuffu bi tamit sunna la loolu moom moo tax waruñu ko bàyyi ndax am na réew yoo xamante ne masalan am na dëkk yoo xamante ne ñoom xam nañ xuf xam nañu ne masa yi ñoom xam nañ ko amuñu ci problème waaye am ma am na yeneen yoo xam ne ñoom xamuñu loolu ñoom boo ko defee sax dañ naan la non c'est que temps guerre la woon nangam nangam daan la wax lu ne maanaam ngir ne la rek maanaam yow waroo masaa daal maanaam ci gàttal daal masaa gi moom warata mën a ne mu ne wa taabaahu topp na ko maam maanaam imam al-Awzaa'i la wax Ma'mar te nag morom maanaam Ma'mar euh, ibn Rashid maanaam moom mooy euh, imaamu waa Yaman Ma'mar ibn Rashid al-Azdi al ta'ala daakantam nekkoon Abu Urwa mu génn àdduna cent cinquantième année ginnaaw gàddaayu yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom ak euh, ñoom ñëpp ay taalibe imam az-Zuhri lañu woon moom Ma'mar ñoom an Awza rahmatullahi ta'ala ala al-jami' an Yahya mooy ibn Abi Kathir an Abi Salamata mooy ibn Abdurrahman ibn Awf gis nañ ko léegi an Amr te moom mooy Amr ibn Umayyah ibn Khuwaylid rahmatullah radiyallahu ta'ala anhu mu ne annahu qaala nee na ra'aytu gis naa an-nabiyya yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama amma riwaaya ala amam yamsahu ala amamatihi ba pare mu yokk ci maanaam mu ne wa xuffayhi ak xuff loolu euh, ci riwaaya al-Kushmayhani la ñëw rahimahullahu euh, ta'ala maanaam riwaaya bi nga xamante ne nag moom moo jóge ci imam Ma'mar moom imam bi ko solo moom mooy taalibeem bu nga xam ne dafa taxawoon moom imam Abdurrazzaq rahimahullah as-San'aani rahimahullah taala soloo na ko ci càllale gi rahimahullah ba kon euh, loolu euh, moom mooy euh, amma li nga xam ne moom moo aju ci taxrij bi gis nañ ko léegi maanaam moom mooy xadiis bi ñu romboon fii nag am na beneen mbir lu tax imam al-Bukhari rahimahullah taala indiwaat mutaabaa gi te yokkul ci matnu bi dara mooy ne ci càllale gi dafay wax ne càllale gi am na càllale gu ko gën a gàtt maanaam moom mooy ah, ndax imam al-Awzaa'i bu ñu xoolee ba moom ak imam boobu moom Ma'mar imam Ma'mar ibn Rashid rahmatullahi alayhi ñoom ñaar ñoo tolloo niveau ba ñoom ñaar ñoo tolloo waaye ñoom ñaar bi ñu solowee maanaam imam al-Awzaa'i bi mu soloo dafa jëlee an Yahya ibn Abi Kathir moom mu jëlee ci Abu Salama Abu Salama ibn Abdurrahman ibn Awf moom mu jëlee ci Jaafar ibn Amr ibn Umayya maanaam nga gis ne kon euh, foofu alors que bu fekkente ne riwaaya Ma'mar bi la moom dafa jëlee ba ci ab Abu Salama maanaam ba ci yoon bi ñoo bokk ba foofu waaye nag dafa tëb doom ji jëlee ci baay bi maanaam loolu li muy tekk mooy ne euh, imam Abu Salama rahimahullah dafa jàngee xadiis bi ñaari yoon daf ko jàngee ci doom ji ginnaaw bi mu dem jànge ko ci baay bi maanaam bi mu koy yi nag am na nettali bi nga xamante ne daf koo nettali jëlee ko ci doom ji beneen nettali bu mu la ko jëlee ko ci baay bi loolu moom moo tax euh, ya euh, imam Yahya ibn Abi Kathir rahimahullah moom bi mu koy soloo di ko jàngee ci imam Abu Salama rahimahullah moom daf koo soloo ci ñaari yoon moom daf koo soloo ci ñaari yoon maanaam moom mooy uluwul isnad loolu tamit day wane maanaam ne boo jàngee dara ci kenn te càllale gi nga mën a am bu gën a gàtt da nga koy man da nga dem jëli ji ko loolu tamit day dox ci lépp nag maanaam bu fekkee ne am nga possibilité am information ca source ba dangay ngay dem jëli ko ca source ba te bàyyi intermédiaire yi maanaam loolu tamit euh, muy muy muy ci lépp lay dox dégg nga ni ki noonu soo mënee jëlee ci ñu gën a kawe maanaam raw maanaam surtout yi nga xamante ne ay banque yu rëy da cee aju voilà ay ndigal ay ijaaza ay yeneen ak yooyu nga xamante ne nga mën koo jëlee ci ñi gën a kawe dangay dem jëlee ko ci ñi gën a kawe bàyyi intermédiaire yi euh, donte jëlee ko ci intermédiaire yi wàññiwul dara ndax bu dee ci côté euh, ijaaza dafa am wuute foofu ndax dafa am ñu jàpp ne hmm, ijaaza bu fekkente ne dafa dafa aju ci xam-xam wala boog mu aju ci maanaam ci xadiis wala yu mel noonu lu mu gën a gàtt moo gën comme ni ñu ko xamee ngir lan ngir day gën a téye wu maanaam ne. njuumte euh, am ci mbir mi day gën a gàtt ak it maanaam li nga xamante ne da ngay dem jàngee ci kenn jàngee ci ka ko ko jàngaloon maanaam day tax ba erreur bi marge d'erreur bi da koy réduire day réduire waaye euh, bu fekkente ne ci wàllu barke la maanaam lu deme nekk ijaaza wala ndigal ci wala wala yu mel noonu nga xamante ne dañ koy jëlee ci wàllu euh, mooy yi nga xamante ne comme ay zikar la wala yu noonu loolu am na ñuy wax ne lu mu gën a gudd moo gën lu tax parce que képp kenn ku nekk ci càllale gi yow dangay ngay jëlee ci barkeem képp kenn ku nekk ci càllale gi waaye xaqiiqatan li gën moom mooy li gën a gàtt li gën mooy li gën a gàtt parce que si nekkul ci ne ki nga xamante ne dafa jëlee ci source bi moom moo ëpp doole ki nga xam ne moom moo maam ki jëlee ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam directement moo ëpp doole ki nga xam ne dafa jëlee ci intermédiaire bu jëlee ci yenente bi sallallahu alayhi wa alihi loolu moom yaakaar naa ni ñaari nit ñu xel mën nañ ci bañ a dégg nga loolu euh, amaan na moo tax loolu moom mooy lii gën rawatina ne moo tax yenn saa saa bi mu ne woon euh, xarnu bi gën mooy sama bos ginnaaw bi bi ci tegu ginnaaw bi ci tegu mooy ne tamit ne ngir gàtt gi nga xamante ne moom la seen càllale gàtt d'ailleurs loolu moom moo tax borom xam-xamu xadiis yi rahmatullah alayhim di di reyante ngir mën a am ulul isnad càllale bu gën a gàtt ak it ñu koy ñu koy wax maanaam di ko préciser naan càllale gii mooy bi gën a gàtt ci suñu jamono. ci nangam maanaam la ngi gis ñu koy euh, ñu koy faral di euh, préciser dégg nga mu ne kon euh, baabun buntu iza daxala iza adxala su dugalee rijlayhi ñaari tànkami wa huma te fekk ñoom ñaar tahirataani ñi ngi laab fii dañ ci gis ne imam al-Bukhari rahimahullahu taala lu ci namm moom mooy dafa indi charte bi nga xamante ne moom mooy charte bi mu gën a mat a bàyyi xel ci nit ñi euh, ci charte yi euh, euh, masa ci kaw xuff ndax charte bu njëkk bi man te mooy bi mooy sa tànk nga dugal ko fekk ne yaa ngi ànd ak am amma laab gi nag loolu nag boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi wuute nañ ci boroom xam-xam yi wuute nañ ci laab gi nga xamante ne moom moo moom moom la ñuy wax ndax am maa ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, jumhur maanaam mooy xana ji maanaam am na subhaanallah euh, jàpp ma ijmaa am na ci ne sangaayal farata bokku ci maanaam tey ki nga xamante ne dafa sangu dafa amee janaaba moom man fa masaa ci kaw xuf fii mën ta ne ki am janaaba moom manu loolu moom <laughs> borom xam-xam yëpp dëppoo nañ am maa nag léegi mu def njàpp maanaam ki nga xamante ne euh, dëppoo nañ camit ci ne Euh, masaaxuf jeex na ko def ci njàpp léegi nag ak wuute gi am ci ndax bu ñu demee tukki laak bu ak yooy ak yooyu neen ak yooyu neen waaye nag ci njàpp moom bu toj masaaxuf daañ ko ci def loolu tamit dëppoo nañ ci waaye nag li ñu dëppoowul moom mooy ndax bu dee tiim la maanaam bu fekkente ne damaa tiim sol samay xufu ndax bu ma waree ñëw mën naa masaa ci xufu yi parce que dama tiim loolu lañ wuti yaa ngi dégg loolu moom wuti nañ ci amma jumhur mooy xanafi yi maliki yi xanaabila rahmatullahi alayhim ñoom d'accord nañ ci ne loolu euh, bu ma tiimee du ma ci du masaa bu ma tiimee ak lu mën a tax ma tiim duma ci masaa Shafi'i yi nag rahmatullahi alayhim ñoom dañoo jàpp ne mën nañoo masaa ci bu ma tiimee waaye ci benn condition mooy ne la waral tiim gi du ñàkk ndox ndax bu dee ñàkk ndox a waraloon tiim gi ndox mi bu ñëwee rek dama koy daal di war a jëfandikoo par force waaye la waroon a bu dee la waral tiim gi nag moom mooy ñàkk a a jëfandikoo ndox mi masalan feebar gu tax ma tiim bu boobaa feebar bi wér ci diggante bi fekk maa ngi samay xufu ba léegi te génnuma ci période bi moo ko war a mën a masa boobaa mën naa ko masa ci kaw bu ma jàppoo loolu benn la ci wuuteeg euh, ci wuuteeg laab gi ñaareelu wuute gi nga xamante ne moom moo am ci wuuteeg laab gi mooy su fekkente ne damay damay masa damay damay euh, Euh, mooy lan mooy dugal naa sama tànk masalan euh, bu fekkente ne damay jàpp raxas benn tànk bi dugal sol takk raxas beneen tànk bi dugal sol takk boobaa du ma ci mën a masaa loolu mooy waxu jumhur amma Hanafiyyi yi rahmatullah alayhim ñoom dañoo jàpp ne su ma raxasee maanaam masalan ma raxas samay tànk sol samay xuf doog a raxas yeneen partie yaram yeneen partie ci njàpp ndax xam nga ne masala boo xam ne bu am solo la te yaakaar naa gisuñu ko mooy mooy masala tartib ak almuwalaat ndax tartib euh, xam nga euh, moo almuwalaat mooy mbir mi toftaloo lool moom faratal ci njàpp ci li ëpp ci boroom xam-xam yi hatta fuqaha maliki rahmatullahi alayhim loolu moom moo tax euh, juróom-ñaari farata yi imam al-Akhdari wax rahimahullah ne faratay njàpp juróom-ñaar la loolu du li ci mazhab bi li wér ci mazhab bi mooy faratay njàpp juróom ñett la ndax almuwaalaat daf cee bokk muy lan mooy mbir mi tegaloo ci anam goo xam ne lu tax ñu ne parce que jaamu yàlla gi genn la ndax benn jaamu yàlla la ñaa ngi dégg loolu moo tax almuwaalaat nekk loo xamante ne farata la voilà Hanafi rahmatullahi alayhim ñoom ñoo ne du farata waaye ñeneen ñi ci def ñëpp dëppoo nañ ci ne farata la te même ci Hanafi rahmatullahi alayhim am na ci ñu jàpp ne farata la mu waalaat boobu mooy toftale gi lan mooy toftale toftale mooy tey su may jàpp ma raxas bu ma raxasee masalan sama xar kanam bi ma gaaw ma raxas sama loxo laata xar kanam gi fet wow laataa li ma raxasoon fii di wow loolu mooy gaaw buñ naan da ngay ga alfawru am nañu dañ koy tuddee tamit alfawru ci fuqaha yi ñenn fuqaha yi dañuy wax alfawru au lieu ñuy wax baatu muwaalaat waaye baatu muwaalaat la ñuy gën di jëfandikoo mooy gaaw gi euh, euh, gaaw gi nga xamante ne moom mooy euh, toftalool maanaam mooy mooy teg mooy mooy ah déedéet boobu indi na ko boobu ma afdal indi na bi mu indiwul mooy ak tartibu baynal fara'id voilà boobu la indiwul subhaanallah subhaanallah maanaam ak tartibu baynal fara'id boobu la imaam al-Akhdari indiwul rahimahullah boobu daan ci ñëw léegi ah, muwaalaat gi mooy lan mooy comme li ñu wax nii mooy alfawru mooy gaaw mooy lan waaw waaw mais indi na ko ci sunna yi mais indiwu ko ci farata yi waaw ci farata yi nag la ñuy wax maanaam ne farata yi njàpp daf mi juróom-ñaar la te ak tartibu bu al fara'id moom jëfe ni ci sunnay njàpp la bokk alors que ci mazhab bi tartib boobu ci faratay njàpp yi la bokk maanaam moo tax faratay njàpp ci mazhab maliki juróom-ñett la du juróom-ñaar voilà loolu mooy li siiw ci mazhab bi voilà dégg nga euh, loolu dafa bokk ci juróom benn masala yi nga xamante ne imaam al-Akhdari rahimahullah def ci wuute jumhur daf ci wuute mashhur li siiw ci mazhab bi am na juróom benn mas masala yoo xam ne imam al-Akhdari rahimahullah ci muxtasaram def ci wuute ak mazhab maliki voilà dégg nga loolu kon mooy toftale gi tartib bara baynal fara'id léegi nañ ñëw d'abord ci muwaalaat al faw gaaw gi mooy raxas ma raxasee mu mu mu mu mu mu bii balaa ma maanaam mooy waruma raxas lii dem toog def lu ma neex dem marché ba dellu siwaat raxas loxo bi dem tooge ci dem dem marché dem wala dem hôpital ba dellu siwaat gis médecin bi ñëw raxas beneen loxo bi ak yooyu déedéet loolu mën na ne maanaam li mën a nekk mooy comme que njàpp benn jaamu yàlla kese la moo tax toftale boobu da ci nekk fara maanaam ga maanaam gaaw bi ma toog loolu te mais nag loolu mooy dañ koy naq ci jamono bu diggu doomu ci nit koo xam ne yaramam dafa diggu doomu maanaam du nekk yaram boo xam ne day gaaw a naan ndox mi day gaaw wow ba pare mu nekk kon jamono ju diggu doomu joo xam ne tàngut lool seddut lool maanaam da ngay gis ne bi du du gàtt trop maanaam gaawaay bi am na ñoo xamante ne xam nga ñun ay wolof lañ buñ nee gaaw daa bokk ci farata njàpp da ngay gis dañu jàpp fi mu toll foog nga def ni gaaw def ni def ni non déedéet fekk loolu taxul ñuy wax li tax ñuy wax mooy bu mu fi am temps wow fi su nekkee ci jamono joo xamante ne tàngul lool séddut lool te ngelaw li uppul lool waaye tamit teeg neel tekk tekkaarulul lool maanaam mooy mu diggu dóomu daanaka loolu mat na minute loolu ngir mu na minute voilà kon ñu gis ne njàpp lool loolu moo tax yooyu noonu tey fi mu am na yu bari soo ko defoon tey fii nit ñu bari dañuy jàpp ne sa njàpp gi baaxul parce que boo jàppoo maa nga jàpp ba ci digg bi daa daa di naan ataaya te ga daa di continuer sa jàpp ñu bari dañu foog nga jàppuloo alors que mën naa ne yàqul jàpp <laughs> euh, beneen bi ci def nag mooy euh, tartib tartib baynal faraa'id kooku tam fuqaha yi rahmatullahi alayhim dañ cee wuti Hanafi yi rahmatullahi ñoom jàppuñu ne tartib googu farata la amma jumhur dañoo jàpp ne tartib gi farata la naa am na ci maalikee yu jàppul ne fartartib bi farata waaye ñooñu duñu majorité bi ñi nga xamante ne ñooy li wér lii mashhur ci mazhab bi mooy ne farata maanaam mooy lan mooy toftale gi toftale diggante farata yi loolu mooy lan mooy bu ma raxasee sama xar kanam maanaam munu maa raxas sama tànk raxas sama xar kanam raxas samay loxo masa sama bopp munu maa masa tàmbalee raxas sama loxo ba ci coon ci raxas sama xar kanam raxas tànk yi massage moom bopp ak noonu loolu mënta ne faw ordre bi ni mu ñëwee ci alxuraan noonu lay noonu lay nekkee farata voilà te loolu insha allah mooy li gën a wér ngir ne euh, alxuraan noonu la ko indee benn borom yenn yenn saa saa ne bi ma damay tàmbalee fi yàlla tàmbalee muy ñaar donte ci aj la ko waxe wax safa wal marwa min sha'airillah euh, moo tax muy tàmbalee safar doog a ñëw maro voilà euh, ñaa ñaareel ñetteel bi ci def moom mooy ne li ñu tuddee maanaam idxaalul mamsuuhaat baynal maxsulaat dugal gi ñu dugal li ñuy masaa ci diggante lu ñuy raxas te loolu bu ko euh, ndax arab saa yu defee lu mel noonu c'est parce que dafa obligatoire maanaam su dugalee maanaam suy lim dara ay mbir yoo xam ne ñoo nuroo ñoo bokk mu dugal lu bokkut ak ñoom ci seen biir doo ko li muy tekki arab fu koy def mooy ne lii c'est une obligation mu demee nii maanaam dugal gi ñu dugal masaa gi ci diggante yi nga xam ne dañ ko war a raxas voilà beneen bi ci def nag mooy mosuñoo tooxal yeneen bi sallallahu alayhi wasallam jàpp njàpp loo xamante ne njëkkut a raxas xar kanam gi teg ci loxo yi ba ci conc gi teg ci masaa gi teg ci tànk yi loolu mësta am te comme yeneen bi sallallahu alayhi wasallam mooy nan lañuy ñuy defaree mbir mi bu dee mësta defa neneen loolu boobaa am boobaa dañu xam ne lii farata la am maa xadis bi nga xamante ne moom mooy xadisu bi yeneen bi sallallahu euh, jiital raxas kanam bi doo a gàllax ndiku sarax ndiku fiiru loolu xadis boobu mënta nekk lay lu tax ngir ne yi mu ci dugal yooyu du ñëw farata ci njàpp dégg nga kon loolu moom mooy Euh, masala boobu da nga dugal tànk da nga loolu euh, am na euh, moo tax xanaf loolu li ñu indi woon ci masala boobu man te masala boobu dafa important traité wuñ ko woon ci biir njàpp yi am na masala bi mooy raxas tànk yi ba ci maanaam mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy ne comme ci xanaf yee rahmatullah loolu mën naa ne mooy njëkk raxas tànk yi bu boobaa ñoom dana mën ne nga njëkk raxas say tànk dugal ci xuf yi ba pare daal di raxas yeneen yi ci def bu boobaa sax njàpp su su tojee laataa ngay pare garawul mën ngaa masaawaat ci kaw mën ngaa masaawaat ci kaw maanaam ndox la ndox ñoom jàpp nañ ni tànk yi laaf nañ loolu moom moo tax ñoom parce que loo il faut que comprendre que ni yéene ci Hanafi rahmatullah alayhi waxoon nañ ko ci ci buntu yéene ci wàllu yéene Euh, ci bi imam al-Bukhari rahimahullah di ko traité ci kitaabul iman yéene am solo bi mu am solo ba mu naan ci ci julli ci leen ak ci ah gisoon nañu yéene ci xanaf yi rahmatullah alayhim du farata ci ci njàpp moo tax comme du farata ci njàpp euh, laab gi am nii mooy bu ñu raxasee dañuy dañ koy dañuy raxas tànk yi rek bu ñu ko raxasee laab na voilà kon ce qui veut dire ni du du lépp lépp lépp moo nekk benn jaamu yàlla mais raxas gi ci boppam maanaam parti yenn maanaam partie bu ci nekk am jaamu yàlla la donte yëpp mën nañ leen a boole après ñu tuddee jàpp déedéet lañ la wax léegi <laughs> voilà <laughs> xanaa déggoo woon loolu lañ wax léegi <laughs> dégg nga loolu moom moo tax ñu mën a ñu mën a jàppoo noonu te loolu moom mooy tax ñoom ñu mën a dugal seen tànk yi doo ko masaa xuf maanaam après beneen yoon mën ngaa maanaam mën ngaa masaa xuf yi même bu fekkente ne njàpp ji toj na ba pare loolu la ñu wute imaam al-Bukhari leeral fii maanaam masala boobu maanaam wàllu euh, masaa tànk yi maanaam masaa xuf yi ne dafa bokk ci condition yi nag moom mooy mu laab maanaam moom mooy te loolu liñ ko mën a wax mooy nit ki am jàpp ba pare te loolu mooy li jumhur wax rahmatullahi alayhi te loolu insha allah mooy li li nga xam ne moom mooy li ràññeeku mooy lan mooy masaa mooy masaa gi mënta nekk lu dul nga am jàpp ba pare soo amagul jàpp loolu du mën a ne mu ne qaala bil isnaadil muttasili fi awwalil kitaabi ilayhi euh, haddathana abu nu'aym moom romboon nañ ko léegi mooy Fadl ibn Dukayn mu ne qaala haddathana Zakariya mooy ibn Abi Zaida ah, Abu Yahya mooy daqan salaam mi génn àdduna année cent quarante-sept bi Abu Yahya al-Hamdani al moom Kufa la dëkk comme Abu Nu'aym ah, bi nga xamante ne moom mooy al-Fadl ibn Dukayn rahimahullahu ta'ala ah, moom kon imam al-Bukhari moo solo moom waaye ñeneen ñi ci des ñëpp dañoo solo ci moom waaye ci intermédiaire amma Zakariya euh, bi nga xamante ne moom la wax moom mooy euh, ibn abi za'idat al-hamdani rahimahullahu ta'ala moom wa ashaabu kutubu sitta solo nañu ay hadith mu ne an urwata ibn al-mughira moom al-amir ah, mooy imam ash-sha'bi amir ibn sharahil ibn abd shabi rahimahullahu ta'ala al-kufi abu amr mooy daqantalam moom mi ngi génn année vingtième année ginnaaw gàddaayu sallallahu alayhi wasallam génn àdduna cent trente-troisième année ginnaaw gàddaayu yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom dafa màgg maanaam parce que ci euh, yu màgg yi la bokkoon moo tax sayyidina Umar ibn Khattab Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu anhu daf ko dégg muy jàngale xadiis muy muy jàngale magazi yi maanaam xare yenente bi sallallahu alayhi doon xare mu ñëw teg déglu bi mu mu ne mais dafa mel ni xale bi dafa ñoo dafa àndoon ak ñun ñun bi ñu xeex ànd ak yent bi comme si noonu la mel maam comme si dafa àndoon ak ñun neen taxe na ak juróom juróomi téeméer ci ay saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wa alihi euh, wa sallama euh, dëng moo tax euh, Asim al Ahwal dafa ne moom moo ëppoon xadiis imam Hasan al-Basri maanaam imam Ash-Sha'bi rahimahullah moo gënoon a bëri lu mu jàng ci ka imam Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala euh, moo tax euh, ku ku ku ku màgg la ci waa Kuufa moom tamit waa Kuufa la bokkoon mooy seen imam daanaka euh, ñoom ñëpp ci moom lañu ñu jëlee mu ne kon an Urwata ibn Mughira moom romb nañ ko an abi Humayra sayyidina al-Mughira ibn Shu'ba radiyallahu ta'ala anhu kuntu nekkoon naa ma an-nabi ànd ak yenente bi sallallahu alayhi wasallam fii safarin ci tukki maanaam fii ci la ñu xamee ni maanaam këni ci tukki la xew-xew bi amee woon dégg nga nee na fa ahwaytu may jéng li anza ngir ma rocci xuffayhi xuffu yenente bi sallallahu alayhi wasallam maanaam mooy da doon te romboon nañ ci xadiis bi ñu ko gisoo bu weesu ne daf ko doon jàppal daf ko doon sotti muy jàpp waaye bi mu yekkee ci tànk yi nee na ma daal di wàcc ma daal di jéng pour dindil ko ko maanaam nga gis ne euh, loolu day wane ak woyof gi mu woyof maa xam te ne daf koy sax dindil sax dindil sax ay xufam parce que mënoon na ne amee ah, mais na ko dindil boppam na ko dindi ah loolu moom moo tax na ci taalibe dañuy ne maanaam euh, liggéeyal sa moroomu taalibe sa moroomu mbokk taalibe dafa ràññeeku même bu fekkente ne sax da koy par exemple wëlbati ay dàllam maanaam wëlbati ko ne ko ah tegal ko ko ngir mu mën koo sol yooyu nga xamante ne dafa dafa symbolique waaye dafa laaj ak wooyax tuuti voilà yooyu noonu loolu tamit maanaam ni képp ku sóobu ci yoonu yàlla tamit dafa laaj nga xeetu woyof googu mën a nekk ci yow waaye man du ma defal lii kenn man naa du ma kii man ma non non yooyu déedéet ay fii kenn moomul kenn noonu dëgg la kenn moomul kenn yàlla moo ni moom xaqiqata waaye euh, dafa am mbir yoo xamante ne dafa bokk ci yoonu tarbiya maanaam ci wàcce sa bopp ci Euh, def ngir yàlla ak ngir mën a rey bakkan bi yooyu yëpp am ngir ne bakkan bi faaw ñu rey ko boo ko bàyyee noonu da lay noot te loolu moom moo tax ñu bëree bëri bëri am na yu bëri bëri ci ay barke yu leen di rëcc yu bëri yu mënoon a am ndax lan ndax rëy gu ñu rëy wala yëkkati gi ñu yëkkati seen bopp te bi ci jiitu mooy ñàkk am xam-xam ndax xam-xam comme li nga xam ne noonu lañ la ko imam Mujaahid waxe rahimahullah kenn du ko am lu dul fekk wala euh, waa moom la Euh, kenn du ko am lu dul nga jëlee ci ki gën a kawe ci yow wala ku tolloog yow wala ku la gën a ak ku la gën a suufe fokk nga jëlee ci ñett ñëpp te loolu mooy wàcce sa bopp ni ci noonu euh, tamit euh, nekk ak say mbokk taalibe jàppalante maanaam def loolu ngir yàlla loolu dafa cee bokk war war rawatina nag ki nga xamante ni moom mooy sëriñ bi maanaam yooyu yëpp dafa bokk ci ci yoonu yàlla dégg nga mu ne fa qaala mu ne ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko daahuma bàyyi leen maanaam bàyyi ma sama xuff yi lu tax loolu tamit euh, mooy mooy mooy ne lu ko matut maanaam nit ki tamit bu fekkente ne dafa coobarew ak lu mu am am yéene bu dee mbir mu matu ko mën nga ko ne rek matu ko loolu garawul comme ni ko yonent bi defee bi sallallahu alayhi wasallam waaye nag waxu ko rek noppi maanaam ngir bu ko waxoon rek noppi dana metti lool ci moom ndax euh, defal dara yéen ci bisaasaam ak barke bu réy bi ci nekk nga maanaam defal loolu dara nit yàlla boroom xam-xam yi ak barke bu réy bi ci nekk nga ñëw mu ne na noo garaawul matu ko rek daal di noppi loolu lu garaaw lay doon ci moom maanaam ci ki koy def ki xam gëdd bi waaye moo tax mu leeral ko ne ko fa inni nag man de add xaltuhuma dama leen a dugaloon taahira tey ñu fekk ñoom ñaar ñi ngi laab maanaam mooy ñoom ñaari tànk yi ñi ngi laab. Ah, am na xuff yi laab maanaam xuff yi ñoom seen bopp ñu laab loolu taxul ñuy wax dégg ndax lu tax ndax bi mu nee ni tahiratayni ni ah, maanaam mu annas la maanaam féminin la te loolu maanaam eh, eh, cëru yaram yi ci arab dañ koy def au féminin comme loxo ak tànk ah. moo tax bal yadaahu daal di mabsuutataani dégg euh, yi maanaam tamit day nekk loo xamante ne maanaam dañ koy def au féminin amma xuffu moom muzakkar moom masculin la moo tax baatu taahira ni day dellu ci ci tànk yi waaye delluwul ci xuff yi dégg nga euh, waaye nag ah, am na loo xam ne mën naa bàyyi xel mooy ne fuqahaa u Maaliki ak Xanaabila rahmatullahi alayhim ci ñoom masaa xuffu bu fekkente ne der bi deru bu ñu wulli bu ñu bu ñu maanaam deru euh, médd la du mën a ne lu tax te loolu daañ ci ñëw insha allah ci kanam ci hadith sayyidat Maymuna radiyallahu anha waaye euh, moom daa jàpp ne ndax ñoom dañoo jàpp ne euh, bu dee xanaa bi lay ra rahmatullah alayhim ñoom der buñ ko wullee bu fekkente ne der bi deru médd la ñu wulli ko médd nag mooy lépp lu ñu rend wul ci yoonu yàlla ci yoonu sharia bu méddee ñu jël der bi wulli ko defar ko traité ko euh, def ko ay dàll wala ay xuf wala mel noonu loolu mënoo cee masax ñoom dañoo jàpp ne mënoo cee masax lu tax mënoo cee masax nee nañ euh, bu dee xana xanaa bi lay raxmatullah ñoom dañoo jàpp ne loola du set du laab maanaam wulli médd du laab waaye euh, daañ ko gis insha allah taala ndax xadi bi sallallahu alayhi wasallam moo ne maanaam li ci gën leer mooy hadith sayyidina ibn Abbas radiyallahu anhu ayyuma ihabin dubira bu ñu wulli ko waxee mooy der der bi nga xamante ne mooy médd bu ñu wulli rek laab maanaam bu ko traité rek defal ko rek laab moo tax ci xanaa bi lay rahmatullah alayhi il faut faire attention bi nga xamante ne maanaam rab bi nga xamante ne maanaam ndulli mooy animal bi nga xamante ne ab yéefiri ko rendi maanaam mooy ne kon dafa médd Ah, bi nga xamante ne dafa dee noonu ci àll bi ñu jël ko di ko defar wala ñi nga xamante ne du ñu lekk seen yàq et cetera ak yooyu yëpp buñ ko jëlee defar ko traité ko yére boobu mënoo koo sol mu nekk euh, yére ah parce que dafay laaj day day sobewu en tout cas mënoo koo jullee te bu dee ay dàll lay tat noonu lay demee ndax dafa sobewu te du dagana jënd lu tax du dagana jënd parce que sobe dafa dagan dafa xaraama jënd maanaam yooyu yëpp ay masala alala yu wër ci biir mais ñooy xanaa bi am na Maliki rahmatullah ñoom dañuy jàpp ne bu ñu ko wullee biir bi mooy laab non biti bi mooy laab waaye biir bi du laab waaye nag biir bi mën naa def lu wow ak ndox lu tax ndox parce que ndox comme ni ko waxee woon ñoom euh, cosaan fiqh Maliki ci ndox mooy xadiisu bi urbu innal maa'a tahuurun laa yunajjisuhu shay'un xadis bi sayyidina bi bu Abu Sa'id al ndox dafa laab te laabalaate te ñoom eh, eh, eh, ba tey Maliki bi ñu jàpp ndox kon moom loolu ndox moom dafa am mën a défendre boppam dafa laab te dara te dara du ko sotti comme dara du ko sobel nag boo ko jëlee def ko ci dara bu noonu mën naa laabal boppam waaye boo ci defee leneen lu tooy lu ne da koy sobel kon biir bi moom day sobewu waaye biti bi mooy laab bañ ko wullee ñoom ni déggee ni der boo ko mooy biti bi waaye pas biir bi ndax biir bi du tere nam meloon ma koy mel maanaam mooy sobe bi nga xamante ne moom dafa naturel ci moom waaye xaqiqatan xam nga ni bu dee wulli nañ ko kay ba biti bi laab kay mooy biir bi laab ndax der bi ci jëmmi boppam soppeeku na euh, waaye euh, fuqaha maliki rahmatullahi alayhim dañoo jàpp tamit ne kon mën nañ ci def tamit lu wow lu tax lu wow gisoon nañ ko ci xadiisu xaj yi doon dem di dem ak dikk ci jàkk ci jumaa ji mooy ñaari sobe ñaari mbir yu wow duñu duñu wàllante sobe moo tax Euh, bu ñu ko defaree leen noonu def ko baag wala yu mel noonu mën nañ cee def ay ceeb ay dugub ak lu wow waaye mën nañ cee def ndox itam waaye kenn mu mënu cee def lu mel ne ay jus d'orange ay yooyu boo ko ci def wala soow wala yooyu boo ko ci def day sobewu ci ñoom baax na euh, moo tax ñu solee dàll masalan maanaam nga dàll yu mel noonu ñoom daganal nañ nga sol ko waaye su condition soo jàppoo masalan bu sa tànk yi tooyee nga dugal ko ci biir nga sol ko sa tànk yi day maanaam nga gis kon wuute gi nga xamante ne moom moo am ci bunt boobu ci seen ci seen ñoom rahmatullahi waaye euh, li nga xamante ne moom la yent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, wax fii maanaam du du woon masala boobu waaye masala boobu maanaam le fait que xel yi mën a dem ci ne waaw loolu nag kon bu dee ñoom ñaar rek looloo tax ñu waxaale ko ci beneen bi ci mooy xanaa bi lay rahmatullah dañoo jàpp ne euh, maanaam ak lu mën a xew euh, bu dee da ko dàll yi da koo sàcc maanaam xuf yi li ngay sol rek lépp luy luy looy masaa ci kawam bu dee ko mën a dootoo ko mën a mën a masaa ko sàccee moom doo ci lu tax parce que pousse il faut bu dagat beneen bi ci def moom mooy boo tukkee parce comme ñii ci tukki lañ nekkoon tukki bi masala tukki bi li ci aju mooy ne su fekkente ne tukki bi euh, tukki bu dagal la ñépp dëppoo nañ ci waaye bu dee tukki bi tukki bu xaraam la na bu dee tukki bi tukki bu xaraam la lu ëpp ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañ naan la déedéet loolu mënoo ci doo ko masaawal lu tax eh, am na ñi nga xamante ne ñoom ñooy fuqaha maliki rahmatullah dañ naan la ah, kay da ko mën a masaawal waaye boo koy masaawal ba kañ nga koy masa benn bés parce que boobu moom boo toogoon it da ko mën a masaawal donte ci biir Maalik rahmatullahi alayhim amaan na sax mooy mashhuur bi mooy ne euh, du tere dañ ko mën a masaa lu tax parce que dañ jàpp ne li koy waral lépp loo xamante ne parce que ñoom loolu la ñu lépp loo xam ne tukkee ko tukkee ko waral maanaam yàlla ga nga say def ak ñàkk gaa mooy yàlla du ca am effet ñoom noonu lañ ko jàppe am naa ñu ci def nag dañoo jàpp ne déedéet bu dee tukki la nag maanaam mooy foofu waa ñu julli masalan ak yooyu maanaam dañ la koo wàññiloo ngir ni yaa ngi ci lu baax waaye bu fekkente ne da ngay dem di mooy yàlla dañ naan la ah ça va finalement nga moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi loolu amee mu ne fa masaha alayhima mu daal di masaha seen kaw kon bii gis nañ ci benn saar mooy lan mooy condition bi mooy mooy waa nga yoroon jàpp mooy benn am na ñaareelu condition moom mooy. Euh, xuff yi yegg ba ci dojoor yi am na ñetteelu condition mooy mu tëju maanaam euh, mu yegg ba ci dojoor yi fekk nga yoroon jàpp ak durée bi waaye tamit mu nekk lu tëju tamit du loo xamante ne tey boo ko xoolee ci biir da ngay gis da ngay gis fii nii ci biir fokk mu tëju loolu tam beneen condition la voilà ba pare mu bañ a nekk lu xar am naa xar gi nag borom xam tam dañ cee wute rahmatullah alayhim euh, ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, Maliki rahmatullah alayhim ak euh, ak Shafi'i rahmatullah alayhim ba ci Hanafi yi ñoom dañuy jéggale xar bi xar gi nga xamante ne moom mooy xar na maanaam xar gi bu tout dépend ci bëriwaay bi ak ñàkk bëriwaay bi su fekkente ne dafa xar xar goo xam ne comme par exemple fi ñu ko ñëwee foofoo xar wala yu mel noonu wala nga xamante ne li ci xar boo defee nii maanaam ay lu tolloo ñetti baaraam la wala boog ba en tout cas ceer bi bu dee Maliki rahmatullah ba di ko yóbbu sax ba ci ceeru xupp bi loolu mën nañ koy matal amma moom Sufyan as-Sawri rahimahullah moom moom dafa dëf ci woyofal moom dañuy comme xuff day faral di xar parce que yanuwul maanaa ne xuff yi parce que de dañuy faral di xar ak di di di bënn comme ni ko ñëpp boobaa nga mën a masaa ci kaw voilà condition bi nag pour tukki bi tamit am na ci solo ñi nga xamante ne ñoom ñooy xanafiyee euh, rahmatullah alayhim ñoom dañoo jàpp ne euh, il faut nga mën cee dox lu tollook ñetti fan yi nga xamante ne moom mooy tukki maanaam parce que boo tukki ñetti fan lañ la koy permettre nga mën a dox lu tollu distance boobu Euh, bu dee Shafi'i rahmatullah alayhi ñoom distance bukki bi rek lañ lay bàyyi lañ lay wax paa ci ñetti fan parce que de toute façon après euh, parce que boo toogee ñetti fan mais da nga dox ci ñetti fan tekkiwul nga dox ci di dox di dox pendant trois jours yoodul taxaw tekkiwul loolu li muy tekki mooy pendant trois jours yoo xam ne da nga koy da nga ciy dox te du simmeeku du simmeeku boppam loolu lañ ciy tekki ñi ci gën a woyofal moom mooy xanaa bi lay rahmatullah ñoom Maliki yi ñoom rahmatullahi dañ ne boo boo ci mënee dox aadatam maanaam de manière générale naturellement nit ki bu ciy faral di dox baax na am naa ñi nga xam ne ñoom ñooy xanaa bi lay rahmatullah ñoom dañoo jàpp ne déedéet affaire bi gën na woyof loolu sax boo ci mënee dox yi dem dikkaat nii rek baax na mais xaqiqatan buñ ko xoolee euh, ñoom ñëpp xaw nañu jege wantoo tuuti waaye mooy condition bi lan la mooy nga mën cee dox de manière naturelle mooy bu dee yow affaire bi li nga li nga li nga li li ci li ngay masa tey boo doxee léegi di simmeeku ko la mbuus mu ñu takk boo xam ne takk gi tax koo dëgër dafa simmeeku xam ngeen nii léeg lekk di gis gaa yi jël mbuus comme si ay travaux yooyu sol ko mu mel ni xeetu daal xam nga lool su fekkente ne dëgëru boo ci doxee léegi da ngay gis mbuus mi simmeeku ak yu mel noonu bu dee loolu la moom loolu kenn moo ngi ci masa waaye li nga xamante ne moom lañ mën a masa mooy li nga xamante ne ak wala am na tamit yenn xeetu kawas yi nga xamante ne day day day day moom boo ci dox tuuti fii muy commencé rocceeku ndànk-ndànk muy rocceeku par tuuti cee dox yooyu it kenn mënu cee masa am na yeneen yi ci def ak masala euh, voilà yeneen yi nga xam ne dañuy dëgër nga xam ne mën nañ cee masa yooyu moom mën nañ cee masa comme li nga xamante ne gisoon nañ ko